salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ah, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ñu ngi nuyu mbokk yépp ah, ci ayit bi di leen ci ziyaara tamit di leen baalu xaq di ñaan borom bi boole ñu jéggal tamit ñu ñëpp ci barkent bi sallallahu wa sallam yàlla boole ñu ci ñi nga xamante ne weeru koor bi ñëw bi mu ñëw ba jàll dafay yóbbaale seen bàkkaar yi yóbbaale lépp loo xamante ne ak ñaawteef la bu nekkoon ci ñoom waaye yóbbaale tamit lépp loo xamante ne ak euh, doxalin la ak waxin ak jikko ak xalaat ak xol ak lépp loo xam ne daal lu aju ci nit la ci doomu aadama te bokkul ci li gën a rafet yàlla na nga ko weeru koor bi bi muy dem mu yóbbaale ko te borom bi subhaanahu wa taala gannaaw bam ñu dindilee mboolem ñaawtii fii mu rànguñu yu rafet yi tamit ak yi nga xamante ne maanaam mu boole ñu ci ñi nga xam ne dana leen solal yére yi taar yi euh, yére yi nga xamante ne euh, ñooy yére yi leer yi ñooy yére yi jikk yu set tedd yi voilà ñooy yére yi yenent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw loolu euh, yàlla nañu yàlla boole tamit ci ñi nga xam ne may na leen ak ngërëmam ngërëm gi nga xamante ne euh, du dakk euh, bi nga xamante ne ak sànj dootu ca tegooti abadan yàlla nañu yàlla boole tamit ci ñi nga xamante ne ci lay jaaree defal leen mujj gu rafet daa iman abadan amati mujj gu ñaaw yàlla yàlla boole tamit ñi nga xamante ne dañuy am ak te texe ci ñaari kër yëpp adduna ak allaaxira ak gudd fan goo xamante ne day ànd ak ngërëmam borom bi subhaanahu wa ak topp yàlla ci mboolem anam yi nga xam ne moom la ko bëggee ak euh, topp yenente bi sallallahu alayhi wa ci anam yi nga xamante ne moom la gëne euh, ginnaaw loolu euh, insha allah taala comme ci weeru koor bi dañ cee waxtaane woon xasida boo xam ne dañ ko taalifoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci ni mu nekkee moom ci jëmmi boppam jëmmi alquran ak tamit ni nga xam ne noonu la taxawee ci juróom-ñaari euh, anam yi alquran yi maanaam mooy xuruful quran yi euh, gi nga xamante ne wala boog ahruful quran gi nga xamante ne noonu ci boppam la ko tudd moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko waxee unzila al quran ala sab'ati boo xamante ne mutawaatir la waaye li muy nekk mu mutawaatir noonu la nekkee lu lënt euh, ci mutashaabih xadis yi la bokk maanaam mooy yi nga xamante ne dañoo lënt ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dañoo lënt Euh, ñu borom subhaanahu wa ta'aala defaloon ñu xéewal gu mag gu toll ci ñu taalif ci bunt boobu ci euh, mu nekk téere mu nekk xasida tagg euh, ci yenente bi sallallahu alayhi mais en même temps mu nekk tamit ab téere ab xasida jàngale en même temps maanaam mu boole ñaari wàll yooyu noonu kon lu ëpp ci lu ñu waroon waxtaane ci xasida bi waxtaane nañ ko ci ñett ñetti jotaay yi weesu euh, walilah alhamdu wal minna euh, suñu jotaay bi weesu nag euh, waxtu daf ñoo njattoon ba nga xam ne am na ci yenn point yoo xamante ne xëy na waroon nañ ko leeral te amaan na jotuñu ci woon jotuñu ko woon leeral point bi nga xamante ne moo ci jiitu <coughs> maanaam mooy jëmmi alquran ji wala boog bu ñu xoolee point yëpp day wër-wërloo ci jëmmi alquran borom bi subhaanahu wa taala maanaam mu nekkee ndax wax nañ leen la jëmmi alquran mooy jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bi sallallahu alayhi euh, mooy ki nga xam ne borom bi subhaanahu wa moom la feeñal te mu nekk ki nga xam ne dëgg-dëgg moom la borom bi euh, amal te nammal ko boppam keneen ku dul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam du sa jëmmi bopp moo tax yàlla bind la du sa jëmmi bopp moo tax nga am am na leneen lu tax te ñëpp borom subhaanahu wa ta'ala leen bind tere la leen yenent bi sallallahu alayhi wa bind bi mu bind jullit ñi daf ko tere la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bind bi mu bind yéeféer yi daf leen koo defal ngir ñu wéttali jullit ñi ci kaw suuf maanaam waruñoo wéet non plus waaye comme ni ko Ibnu Muwayb bu waxee oh, oh, oh. noonu la jeexalee xasidaam bu am solo boobu izat diinu lam yakmul falaa kaanati dunya diine moom bu fi amatul rek àdduna tukki jeex na bu fi diine amatul gaa yi jëfe diine di ko taxaw bis buñ fi nekkatul àdduna tukki comme ni nga xam ne noonu la ko yéen di waxee sallallahu alayhi wasallam tamit eh, ne Euh, laa laa taqumu saa hatta laa yakunu ala wajhi al ardi man allah allah adduna du tukki xadis bu nekk saxee imam muslim la rahimahullah mu ne adduna du taxaw du tukki mukk fekk am nañ ci kaw suuf maanaam maanaam bu adduna day tukki day fekk ne maanaam lii tax adduna day tukki mooy dem nañ ba kenn nekkatul ci kaw suuf kuy kuy tudd yàlla naan allah allah loolu amatul su amatul mooy adduna tukki na voilà maanaam kon euh, mais mboolem ñu yàlla bind nag yenent bi sallallahu alayhi moo tax yàlla bind leen mais moom yàlla daf ko bind ngir jëmmi boppam waxoon nañu différence bi nga xamante ne moo am ci diggante loola maanaam ñu joxewoon exemple nit ki bu amee maanaam léeg-léeg mu am teranga bu muy joxe te fekk teranga googu ba mu koy joxe kam koy jox dafa am intérêt bu nekk ca gannaaw loolu lu ci ëpp ci teranga yi mbir mi noonu lay demee hmm. maanaam kii dama koy defal lii ngir ma defal na ma nangam kii dama koy defal lii ngir ne féete na ma wàll sàngam kii dama koy defal lii ngir ne euh, nangam maanaam doo ko def mukk ngir nekk rek ne moom kese la mais exemple yi nga xamante ne te loolu lu jafe jafe jafe la ci nit nit yegg foo xam ne day def rek tey maanaam amul leneen lu nekk ci ginnaaw lu dul ngir jëmmi ne yàlla rek a tax te jëmmi maanaam day def li muy def ngir jëmmi rek la muy kam koy defal ak la muy la tax mu koy def mooy masalan euh, nit ki am doomam nit ki am doomam masalan di ko jox bi borom muy naan defalu ko ko ngir benn intérêt bu nekk ci ginnaaw maanaam da koy defal rek ngir jëmmi xale bi maanaam ngir ne kii xale bi la doom ji la maanaam defu ko ngir xaar en retour mu defal ko nangam wala mu xaar nang le maanaam mu féete ko fenn wala dara déedéet daf ko koy jox rek parce que bëggul mu mu walaakaana bëggul mu tumurànke buggul mu nekk ci ay jafe-jafe mu koy jaral léeg-léeg masalan muy yeewu guddi te kenn mënu ko woon yee taxawloo guddi kenn du sax xattaa yàlla mi ko bind mais xale bi moom da koy yee bu guddi gi jotee bu yeewoo mu jóg téye ko foog ko kii ànd ak mbégte maanaam ak xel mu dal ak xol bu sedd maanaam te du ci am dara lu mu ciy kaas parce que tout simplement mbir mi daf koo def ak xel mu dal ak xol bu sedd te dara taxul lu dul xale bi ci jëmmi boppam loolu mooy def ngir kooka rek tax amul leneen ginnaaw amul beneen intéret ci ginnaaw amul dara maanaam xaaruloo sax moom ci boppam en retour mu defal la dara te loolu moom la borom subhaanahu wa ta'aala defal yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam da koo amal tey moom rek a tax amul leneen fa huwa al muraadu li aynihi wala boog li zaatihi comme niñ ko euh, waxee ci xasida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga xam ne mooy ki ñu namm ci ngir jëmmi boppam. Euh, te al ndax lu tax ndax ngir ne alquran maanaam te mooy kàdduy borom subhaanahu wa ta'aala. maanaam turu borom subhanahu ay meloom ak sax nekk nekkam bu mag bu kawe bi doo ko manifester feeñal ko ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci ruuxam maanaam ci xaqiqaam plutôt maanaam ne mu nekkee ci réalité intrinsèque am sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax moom mooy ummul kitab te wax nañ koy ci xasida bi biñ koy tut na ah, moom mooy ndey ji téere ji sallallahu alayhi wasallam te moom la ñuy wax tamit suratul fatiha moo tax bokk na ci turam yi mooy ummul kitab ngir ne alquran euh, lépp boo ko dajalee dafa dafa tënku dafa dajale dafa dajoo ci luñ tiir ci lu ñuy tuddee umul kitab mooy ndey ji téere te ndey ji téere waxoon nañ la ko bu dee liñ tuddee ci lawhul mahfuz ummul kitab mooy téere mooy alliwa boobu nga xamante ne dañ koo sàmm wattu ko li ñuy tuddee umul kitab mooy partie bi nga xamante ne euh, du soppeeku amul dara lu ci nekk luy soppe euh, lu tax parce que alquran mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam muy partie boobu dañuy exprimer ah dañuy exprimer li nga xamante ne moom mooy euh, mooy lu ñu tuddee al alkitaabul mutlaq téere bi nga xamante ne dafa joyu maanaam dafa absolu le livre absolu le livre absolu mooy lan ma parce que mooy ummu li muy tekki mooy mooy fondement base dañ koy wax ndey ji téere ji wéy la maire des livres ou la matrice des livres en fait euh, parce que mooy ndey ji téere ji mais mooy parce que mooy fondement bi maanaam mooy base bi ummul moo tax alquran ñu naan ko euh, kii nu mu tuddati euh, sourate Fatiha ñu naan ko ummul kitab euh, ki nga xamante ne par exemple Makka ñu naan ko ummul qura ndey ji dëkk yi lu tax parce que borom bi subhaanahu wa bi muy amal dëkk yi ci Makka la tàmbalee amal mooy ndey di dëkk yi voilà euh, lu tax parce que ndey mooy cosaanu nit maanaam nit mënta juddu sa ndey xam ngeen gis nañu bu ñu génnee maam Adama alayhi salaam ak soxna Hawa ah alayhi salaam euh, gisatuñu maanaam gis nañ nit am lu ne ba mu des ñàkk ndey ak baay wala wala wala wala ñàkk ndey ci demi boppam yent yàlla Isa alayhi salaam li muy kéemaane kéemaane am na baay am na yaay baay la amul baay la amul ngir ni ko borom subhaanahu wa ta'aala amal ko maanaam cosaanu yent yàlla euh, maanaam cosaanu maam Adama alayhi salaam ak cosaanu yent yàlla Isaa dañoo nuru ndax borom subhaanahu wa ta'ala ñoom ñaar ñëpp ci da leen a formé amal leen ci benn mbir maanaam muy suuf si la leen bindee euh, suuf su suñ bindee maam Adama alayhi salaam malaaka yi ñoo ko dajale ndax borom subhaanahu bi mu ne daf ko daf leen a bëggoon a bind ne leen leen ko dajale ñoom ñëpp dañoo ñëw ñu bari ñoom wàcc ci suuf si di dajale. dajale ci suuf su ne ñu am lu ñu fa jël fépp foo xamante ne partie habitable la wala partie la boo xamante ne euh, bu am maanaam euh, benn partie ci suuf si borom maanaam malaakay keroog wut nañ fa suuf wut nañ ci suuf ngir dajale ko ngir mu nekk suuf si ñuy bindee maam Adama alayhi salaam ñu mooñ ko ak ndox dexu ndox ndox moomu. ñu ñu ko mooñee Sham euh, la nekk maanaam fi ñuy wax Jordanie Syrie Palestine foofu la moom lañ ko mooñee ba tabax ko borom subhanahu wa tabax ko ci ci ci ci ci ci ci ci te te tabaxu ko ci benn bés. Euh, ci ñetti weer la ko def. ñetti weer rajab na na ramadaan mooy ñetti weer yi ñu ko tabax moom aadama ñu ko defaree defar ko defar ko defar ko ba mu mat ba ñu bàyyi ko mu euh, mu mu mu mu wow ba mu nekk ci la ko borom subhaanahu wa ta'aala ci kaw àjjana ngir wol ci moom ruuxam ci premier jour ci weeru shawal mooy weer yu ñu nekk euh, yent yàlla Isa alayhi salaam noonu la ko borom bi def ci biiru sayyidatu Maryam alayhi salaam moom it ci suuf la ko bindee yent ya maanaam sayyidina Jibril alayhi salaam moo ko ñëw wol ko dugal ko ci moom ci sayyidatu Maryam mooy fécondation in vitro voilà maanaam mu def na ko gam-gam leeg loolu mu nekk ci moom borom bi subhaanahu wa ta'aala wal ci boobu ruuxam mu daal di gane àdduna moo tax mu am côté bi nga xamante ne moom côté malaaka la am mu am ñaari côté dafa am côté nit ak côté malaaka borom subhaanahu wa ta'aala moo tax mu joxe exemple ne maam ne ne yent yàlla Isaa sa moo maam aadama ñu nuru inna masala Isaa indallaahi ka masali aadama xalaqahu min turabin comme comme moom aadama summa qaala lahu kun fayakun yàlla maanaam misaalu yent yàlla Isa alayhi comme misaalu moom aadama yàlla moo ko bindee ci suuf boo pare mu ne ko nekkal mu nekk te loolu noonu euh, liñ ci maanaam mooy ne ndey la am comme ni nga xamante ne noonu la ñeneen ñi amee ndey moo tax euh, yenente bi sallallahu alayhi moom mooy ummul kitab ndax mooy ndey ji ñëpp moo tax mooy al ummi yu tamit ki nga xam ne mooy kojug ndey gi ndax mooy ndeyu lépp ba pare moom ci kemu cosaanoo mooy boromam rek subhaanahu wa ta'ala euh, euh, kon ummul kitab day exprimer aussi comme ni ñu ko waxee mooy téere bi nga xamante ne dafa matale te joy maanaam nekk loo xam ne dafa suul c'est-à-dire que mboolem mbir yi ñi ngi ci téere boobu te mooy lan mooy xam-xamu yàlla gu jiitu ak kàddoom yu mat yi nga xam te ne amul fu mu yem comme li Alxuraan wax qul law qul law kaana al-bahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida al-bahru thumma la la nafida al-bahru qabla an tanfadi an tanfira kalimaatu rabbi walaw ji'naa bi mislihi madadan waxal ne géej gi yépp su doon daa Euh, am na ci sourate Luqman mu ne wal baxru yamudduhu sab'atu abhur géej gi yëpp ñu def ko ba pare ñu tëbb ko maanaam ñu yokk ko encore ba juróom-ñaari géej ngir ñu bind téere maanaam kàddu yàlla yi géej gi day jeex hmm? géej gi dana jeex tàkk te kàddu gi yàlla gi du jeex même bu doon dañ koy encore indiwaat saa su nekk dañ dañ ciy yokkal ndax dadul jeex loolu nag moo nekk ci xaqaa'iqu ummul kitab ndey ji téere euh, ngir ne suratul ñu koy wax ummul kitab ji téere ji parce que moom mooy première saar bi nga xamante ne moo ñëw ci alquran te moom moo dajale yeneen mboolem téere yi alquran yi moo tax bi ko ko borom subhaanahu joxe mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xiiwul bu rëy gi mu ko jox mu ne ko wala qad a'taynaaka sab'an minal mathani waat naa ci jox nañu la yow yow yonent bi sallallahu alayhi ah, juróom-ñaar yi nga xamante ne mooy yu tagge yi baamu yi. ak alquran bu mag bi parce que yéen al suratul fatiha moo dajale alquran bu mag bi te comme moom moo dajale mboolem tiir yi te mooy jëm yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi euh, moom lañ doon wax bi ñuy ci jawaahir yi ne anta anta mihraabu haa'ihi wa kitaabul mujmi'ul mutlaq bi kulli wafa yow yaay mihraabuha maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow yaay ki nga xam ne euh, place bañ ba nga xamante ne dafa tëju te kenn mënu fa nekk lu dul ne boromam rek la fay wéetoo jeex takk ci boromam subhaanahu wa te nga nekkoon faak moom aussi yaay place ba ci bopp nga xam ne dafa tëju carrément mihraabuha ci mystère total la ba pare yow yaay alkitaabul mujmi' yow yaay téere yàlla bi nga xamante ne dafa dajale mboolem xaqaay yi am yi amul yi nar a am yi narta am yi mënuta am lépp luy lépp ci téere boobu mu ngi ci inscrit yu te mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëmm yenent bi sallallahu alayhi la ko yàlla yàlla inscrire maanaam mën nañu wax ne mooy logiciel bi nga xamante ne mboolem loo xamante ne lu programmable la ak lu programmablul ci la ko inscrire wala ñu ne mooy système d'exploitation bi bi nga xamante ne mboolem lu ñu war a mën a programmer ak lu ñu war ta a programme ak liñ mës a programmer li ñu mësut programme programmer système d'exploitation boobu mooy jëm yeneen bi sallallahu alayhi al mujj moo dajale lépp mais al mutlaq mooy lu joyal bi absolu bi kulli wafa ci anam gi mu gën a matériel lépp noonu la ko dajale moom sallallahu alayhi wasallam mboolem xaqaay mboolem xàqaat yi nëbbu yi nëbbuwul moo tax umul kitaab moo tax sóoratul faatiha dajale lépp loolu mooy euh, wala bokk na ci secret yi gën a mag yi tax daa iman julli mënta ñàkk sóoratul faatiha parce que mboolem xaay ki nga xam ne ñoom ñooy dajale ci sóoratul faatiha la manifesté woo foofu la ne foofu lañ dajale mbooleem euh, atte yi yàlla wàcce ci sharia bi dañoo dajaloo ci juróomi ponk yi te juróomi ponk yëpp dañoo dajaloo ci baatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dañ ci ñëwaat ci ci biir xaqaay te mboolem li nekk ci baat boobu noonu ñoom ñoo nekk ci alquran di exprimer maanaam mboolem àttee alquran yi mboolem àtte yi alquran yi xadiis yi àtte yi ñuy wax yëpp maanaam waxu boroom xam-xam yi ngay dégg fii waxu wàllu yu seen wax lu mu yéeme yéeme seen xam-xam lu mu bari bari yépp dafa tënku ci alquran ak sunna yenn saa salaam du leneen lenn lu nu la wax lu génn alquranu yàlla bi ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu tuddul xam-xam maanaam lépp li boroom xam-xam yi di wax wala yi ñoom ñëpp dañuy leeral dong alquran ak hadith yeneen bi sallallahu jeex na amul leneen mboolem li nekk ci lool nag mi ngi ci alquran bi te mboo nekk ci mboolem maanaam mboolem tiir yu yàlla mës a wàccee ñi ngi dajale ci alquran tamit te alquran boobu moom moo nekk lépp moo dajaloo ci sóoratul fatiha ba pare mboolem li muy exprimer mi ngi exp mi ngi leeral mboo maanaam turu yàlla yi ak yi lépp turu yàlla yi ak melo yàlla yi lay lay leeral moo tax baat laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam loolu lay leeral turu yàlla yi ak melo yàlla yépp la dece la di ko leeral euh, turu yàlla yi ak melo yépp nag ñu ngi ci quatre-vingt-dix-neuf tur yi mooy al asmaul husna tur yu rafet yi gën yi rafet te tur yooyu yëpp ñi ngi dajaloo ci tur bu mag bi muy allah allah la nekk allah maanaa bi mi ngi làqat mi ngi daje maanaa yëpp ñu ngi dajee di feeñ ci zahir mais aussi làqatu ci baatin ci turu bi nga xam ne moom mooy turu ismu zaat mooy tur bi nga xam ne mooy turu nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala bu baatin bu làqatu te yooyu yëpp mi ngi ci alquran te mi ngi ci saar bu ne ak xarab bu nekk ci alquran mu ngi ci saar bu ne ak aaya bu ne ak xaraf bu ne ci alquran moo tax bépp aaya bépp saaru alquran jëfandikoo ko nu mu la neexe ngir faj lu la neex ngir am lu la neex mais li ci gën a mag te da gën a dajale te matale muy suratul fatiha moo tax naan la fatiha ismullahi al-azam ci la ne maanaam danaa la tur yàlla bu mag mi ngi ci alquran tur yàlla bu mag bi ngi ci fatiha te li nekk ci Fatiha yëpp mu ngi ci basmala bismillahir rahmanir rahim li nekk ci bismillahir rahmanir rahim yëpp mu ngi ci baa bi te lépp ngi ci tomb bi la tax tur yàlla bu mag bi ñu naan ko nuqtatul baa mooy tombu baa bi moo tax tur yàlla bu gën a mag bi bokk na ci turam yi xam nga dafa am ay yu bari dañ ko ah voilà mooy nuqtatul baa i tombu bi ci suufu baa bi euh, kon suuratul faatiha mooy ummul kitaab mooy ndey ji téere ji yenent bi sallallahu alayhi mooy ndey ji téere ji kon mboolem pour tënk bu ñu waxee umul kitaab dafay exprimer mboolem rek xaqaay réalité yu mën a exister ak leer yeeg secret yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci li am ak li amul ak li mën a am ak li mënta am voilà ak li nar am ak li narta am yëpp dafa dajaloo loolu tax alxuraan di ko di wax naan wa kullu shay'in ahsaynaahu fii imaamin mubiin bépp mbir teg nañ ko def nañ ko ci imaam bu leer imaam boobu nag mooy ummu ba am na xam nga imaam ci ummu la jóge ñoo bokk racine ñu ngi ci euh, ci <laughs> ndey ju leer ci mbir mu leer téer boo xam ne dañ koo tëj moo tax mu ne waa indahu ummul kitab yamhullaahu maa yashaa yàlla mooy far lu ko neex même lu naroon a am sax yàlla bu ko neexee mu effacer ko ba dootul amati même lu amoon yàlla su ko neexee mu effacer ko ba histoire dootu ko retenir ci dootul amati même dans l'histoire parce que yàlla amul amul temps moom moom temps bi moom moo ko créer donc mën na retourner waat biir yëpp ba lii nekkoon na existé woon na avant dootu ko amati bu ko neexee moom. mais wa yusbitu yàlla mooy saxal lu ko neex wa indahu ummul kitab ummul kitab fii moom la ne ah umul kitaab kon mooy mag wane kon jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wa mais ci bi nga xamante ne dara amagul bi dara amagul voilà euh, bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam après bi muy maanaam alquran nag maanaam moo tax sóoratu Fatiha fort aussi moo tax sóoratu Fatiha fort munoo gis benn secret benn xaqiqa benn leer dara lu dul mu ngi ci sóoratu Fatiha amul leneen sóoratu Fatiha en fait moo tax boo ko xamee. mais tellement ni ngay noppaloo mais day yéeme mais ci ngay gisee yërmande borom ni mu yaatoo borom bi subhaanahu wa ta'aala ba nga xamante ne non seulement dafa gàtt neex a mokkal juróom-ñaari saar juróom-ñaari aaya la <coughs> neex a mokkal ba pare gàtt ba pare ku ne war na koo mën a tari te moom rek alxuraan yëpp yëpp boo ko jàngoon. taxawul taxawaayu sóoratul Fatiha benn yoon est-ce que boo ñëwoon jël sa kaamil di tàmbali Baqara ba naasi nga arrêté te jànguloo Fatiha kenn ki jàng Fatiha moo lay ëpp li mu am ndax Fatiha moo ëpp doole lépp ndax moo dajale lépp Fatiha moo dajale lépp. kon euh, alquran maanaam te mooy jëm yent bi sallallahu alayhi mooy li gën a maanaam mooy sóoratul faatiha boobu moo dajale kon mooy alkitaabul mujmi' di dajale lépp ba pare dafay dafa boole mbir yu jafe ndax dafa dafa def ne dafa dajale lépp ba pare et en même temps maanaam moment bi mu dajalee lépp noonu la nekkee tamit ku teqale lépp maanaam firi lépp faramfàcce lépp en même temps la ko def parce que normalement euh, dajale bi mooy lan mooy lu ñu zippé xam ngeen lu ñu zippé normalement il faut nga dindi euh, naka nga décompressé ko pour mën a gis li ci biir maanaam ngir mën euh, mboolem fichier yi dajaloo ci benn fichier zippé boobu mën a feeñ mën a génn mais li ci yéeme ci bii. mooy ne non seulement en même temps zip la fichier zippé la et en même temps fichier bu ñu décompressé la en même temps ci même moment bi ci même moment bi. kon loolu loolu dafa bokk ci kéemtaani alquran maanaam umul kitaab moo tax mu dajale lépp euh, suwar yi mooy suuratul suura yi en fait. cent 114 lañ mais benn bu nekk ci saari alxuraan yi dafay exprimé lu ñu ko as-suwaru zaatiya maanaam mooy yàlla ni muy manifesté woo ci zaatam nekk-nekkam dafa am benn saar bu ne saar bu nekk dafa am nu mu feeñee ci loolu maanaam nu muy manifesté forme divine yi forme euh, wala les formes de l'essence divine maanaam nu mu koy manifester ci sa saar bu ne loolu moom moo tax saar bu nekk bu dee ku ku yàgg a jàng alxuraan wala koo xamante ne am na zawq ci alxuraan maanaam am na yëg-yëg ci alxuraan da ngay gis suy jàng alxuraan saar bu mu romb da ci yëg lu bokk teg la mu yëgoon ci beneen saar maanaam dana xam ne lii du même wax ji maanaam ànd ak ne même kàddu gi la te mooy alxuraan mais saar bu nekk am na lu koy ràññee ak moroomam parce que forme manifestation maanaam forme borom bi subhaanahu wa ta'ala mais ci essence am mooy suurat suuratu euh, alxuraan bu nekk ci loolu lay manifester parce que lu tax parce que borom subhaanahu bi mu koy exprimer ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ko exprimer te comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu exprimer alquran boobu alquran bi dafay exprimer nekk nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiiqam nekk nekkam maanaam zaat essence am te essence boobu day renvoyer reflet la ci essence borom bi subhaanahu wa ci fukki maam téeméeri forme ak fukk ak ñeent te waxoon nañ la ne la faatiha bi moo leen dajale ñoom ñëpp euh, aaya yi euh, li muy exprimer aaya bu nekk ay xaqaayiq lay exprimer vérité seigneuriale yoo xam ne xaqaayiqul jam la maanaam ay réalité seign ay vérité seigneuriale yooyu maanaam yu borom subhanahu wa mais ci dajale gi mu dajale te benn bu ci nekk ci aaya yi dafa am secret yoo xamante ne ñoom la dajale ëmb leen téye leen yoo xamante ne dañ koo daf koo ràññee ko wëllif beneen aaya bu mën a doon te amul ñaari aaya yu nuroo ci alxuraan loolu amul maanaam boo gisee fa bi ay ala rabbikuma yi li ñuy bëri bari bari benn bokku ci ak sa morom waaw bariwuñ boo benn bukk ci ak sa morom ak yeneen yu mel noonu yëpp basmala yi nekk ci ci ci début saar yi bismillahir rahmanir rahim yi benn bukk ci ak sa morom bismillahir rahmanir rahim bi ci sóoratul fatiha bu ñu naan bismillahir rahmanir rahim tur yàlla bu mag bi ci la nekk yooyu ak naan bismillahir rahmanir nangam ngëneel yi ñuy wax ci bismillahir rahmanir rahim yi ñuy exprimer jàng na nga jàng nangami bismillahir rahmanir rahim bi ñu ci jublu mooy bi nekk ci début wu boobu moo dajale yu rëy yi yeneen yi ci des dajale nañ ko naam mais tolloowul ak bi nekk ci bu sóoratul Faatiha de ñoom ñëpp duñ benn <coughs> bokkuñu duñ benn bismillahir rahmanir rahim duñu benn te loolu moo nekk ci mboolem aayee alquran yi benn bu ci nekk am na yu mu ràññee ko am ay secret yu mu dajale ay turu yàlla yu mu xam yoo xam te ne moom moo moom la làq ëmb ko làq téye ko yoo xamante ne nekkul ci yeneen aay alquran yi nekkul ci kon loolu mooy ci wàllu basmala yi ci wàllu kii boog aaya yi amma kalimaat yi mooy kaddu yi kaddu yi yi nekk ci alxuraan mooy baat bu nekk tamit euh, moom euh, xaqaa'iqul maxluqaatil ayni yi lay exprimer maanaam mooy euh, vérité yi réalité yi nga xam ne ñoo nekk ci mbindeef yi yi yàlla bind amal leen feeñal leen mais seen réalité yi nga xamante ne dañu essentiel ci ñoom maanaam dañu intrinsèque ci ñoom <coughs> moo tax mbindeef mu ne wala boog kàddu alquran bu nekk moo tax soo gisee par exemple benn baat ci alquran nga fekk ko feneen ci biir alquran jëmmi baat yi ñaari baat yooyu du benn te benn exprimé wu ci beneen bi ci des xatta xarafi noonu lañ mel. tey par exemple bu ñu nee euh, bismillahir rahmanir rahim am na ñaata mim bismillahir rahmanir rahim am na ñetti mim mim yooyu amul benn bu ci bokk ak moromam amul benn bu ci bokk dëgg-dëgg ay xaqaay ay réalité ay secret ak moromam amul bokkuñu li ñuy tekki xaqiqatan bokkuñu li ñu li ñu làmboo bokkuñu. man alxuraan nit géej goo xamante ne mooy comme niñ ko waxee ci xasida bi baxrun xidamul la laa saaxila la laa saaxila la moom ah, ah, maanaam géej la goo xamante ne ah, dafa yaatu ba pare amul tefes te it amul amul amul fu mu am ci profondeur aussi <coughs> voilà amul fu muy am ci profondeur kaddu yi nag. Euh, noonu la ñuy exprimer moo tax baat bu nekk ci alquran ni muy exprimer leneen li nga xamante ne moo nekk ci yeneen maanaam maanaam ay xaqaay yu nekk ci mbindeef yi parfois moo tax ngay gis ñenn ñi di mën di retrouver yenn baat yi di ko retrouver ci euh, maanaam à travers benn baatu alquran nga gis ci mu mën cee tracer retracer toute une vie wala toute une histoire te benn baatu alquran rek lay jëfandikoo. à travers ilmul xuruf yi mooy xam-xam yu aju ci xaraf yi ak yu mel noonu te euh, xaraf yi nag mooy xaraf yi ñaari façon la dafa am xaraf boo xamante ne moojama la am xaraf boo xam ne muhmala la ñaari xaraf yooyu ñoom Euh, xurufu mu'jama yi mooy yi am tomb euh, bépp xaraf bu am tomb xamal ni day exprimer ay xaqaayiq saabita ay xaqiiqa yoo xamante ne dañoo sax du ñu soppee dañuy leeral ay mbir yoo xamante ne ci existence bi du ñu soppee yooyu la ñuy ku ko xam nag bu ko gisee bu jàkkaarloo moom rek day daal di xam ne ah, point xadis bii de kii bi xaraf bii de ci alxuraan mi ngi leeral nangam ak nangam nanga nangam ak nangam ak nangam bu bu bu féeyee ci géeju xaraf boobu da ngay gis ñu baree baree lay daal di xamee ci loolu. mu am xuruf muhmala mooy ay xaraf yoo xamante ne amuñu amuñu tomb. mu am ci yooyu juróom juróom juróomi xaraf yoo xamante ne dañuy indiquer ak zaatu mooy nekk-nekk borom subhaanahu wa ak alxayaatu mooy dundam bi mu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam te lépp luy dund ci dundam googu la jóge al ilmu xam-xam bi al qudratu mooy kattan bi ak al iraadatu muy namm-namm yii ñooy yi nga xamante ne seenu mat ci la nekk nekk borom subhaanahu wa di mat te ay melo yu borom bi ci boppam subhaanahu wa ta'ala la ñuy delluwaat te yooyu juróom xaraf yi nga xam ne globalement xaraf yi nga xam ne muhmala lañ te moom mooy euh, alif bi maanaam ñoom mooy yi nga xam ne duñ duñu duñu nangu ku leen ku leen takk ci ginnaaw euh, sauf que maanaam ci yi nga xamante ne muhmala lañ laa wax. maanaam mooy amuñu tomb muy alif bi ak waaw bi ak daal bi ak laam bi ak lamalif maanaam na nangu nañu nangu nañu ku ku ñëw takk ci ñoom mais ñoom du ñu nangu kenn takk ci ñoom xam nga alif alif du nangu kenn takk ci moom ci ginnaaw bi faw day bàyyi espace waaw noonu la mel voilà daal bi ak raa bi ak kan ak lamalif waaw muy juróom yooyu ñoom ñooy ñoom ñooy exprimer ñii euh, yeneen xaraf yi nga xamante ne ñoom nangu lañ ko xaraf yooyu am na ci ñeent lañ ñoo xamante ne Euh, te mooy bu siin bi ak haa maanaam ci biir xarafe yi du du ñëpp waaw ñeent rek laa wax mooy yi nekk ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lam bi ci la bokk waxoon nañ ko alif bi na et cetera tudd nañ dem ah ñoom ay muhmal lañu moo laa ilaha illallah muhammadu rasulullah doo ci gis xaraf bu am tomb amul parce que ñoom xaraf parce que xaraf yooyu yëpp xaqaa'iq yi dañuy dellu ci nekk nekk borom bi subhaanahu wa ak ay melom yu tawe ndax ay xaqaa'iq la ñoo xam dañuy dellu si ci alquran te moo tax alquran lépp yeneen ñeenti xaraf yi mooy ban euh, ah, muy miim xaa ak lan ak siin ak ha ah déedéet xaa ak ha du benn ñeent xaraf yooyu dañuy junju lu ñu tudde al anasirul arbaa mooy ñeenti euh, anasir yi anasir mooy mooy les éléments naturels yi nga xam ne ñoom ñooy origine yeneen éléments yëpp mooy quatre yi ngelaw suuf ndox ak safara quatre yooyu la système bi système solaire waxoon nañ la ne la mooy cosaanu système mooy cosaanu adduna bi suuf si en fait Makka Ummul Qura kaaba gi fi mu ne foofu la lépp départ te foofu mooy wax nañ ne mooy suuf si bind jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk maanaam jëmmum physique bi hmm? euh, boo jëlee yooyu muy juróom-ñeent xaraf yooyu ñoom ñoo dellu ci xaraf maanaam ñoom lañuy ñuy ci ta to parce que temps la haa bi di dellu ci mystère bi waxoon nañ la aynu haa boo ko boolee mu nekk la taaha taa moo exprimer jëmm yeneen bi saa sam moo tax yeneen bi saa sam dafa dajale kon xam nga boo xoolee les quatre élément yi nga xam ne ñoom la adduna bi une existence bi yëpp ñeenti éléments yooyu ñoom ñoo tax physique bi di mën a taxaw ak juróomi xaraf yi nga xam ne ñoom ñoo exprimer yi tax nekk nekk borom bi mat maanaam boo xoolee moo tax xaraf yooyu boo leen boolee mooy xaraf yi nga xam ne yaa ngi dégg juróom-ñeenti yi ñoom ñooy yi nga xam ne euh, mooy miim mooy xaa euh, mooy daal euh, ak ak ak siin ak waaw ak alif ak laam ak ha yooyu juróom yooyu juróom juróomi xaraf yooyu juróomi xaraf juróom-ñeent bokk ñoom kon ngay gis ni ñoo dajale jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom lañu ñoom la ñu tënk dajale leen ci to maanaam ngir ne yenente bi sallallahu dafa dajale lépp loo xamante ne ay kamalaatul ilaahi la maanaam ay matu borom bi la subhaanahu wa ta'aala borom bi daf ko manifester ci moom ba pare mu nekk ki nga xamante ne moo dajale tamit existe maanaam euh, le monde matériel monde physique bi moom mooy nga xam ne mooy origine bi aussi. moo tax euh, ta xaraf boobu boo xoolee ci alquran fi mu nekk taaha fi mu nekk taaha euh, ta alquran ba alquran lu ko jiitu. nombre bi bi mu am ak nombre bi mu am ci beneen côté bi ñoo tolloo te Taaha sooratu Taaha mooy vingtième saar ànd ak ni mooy vingtième saar noonu la noonu la demee te moo tax aaya yi alquran yi waxoon nañ taasiin bi mais waxuñu woon taasiin miim parce que te taasiin miim xam nga alquran dafa am euh, dafa am lu ñuy wax euh, en fait taasin mim benn secret la benn xaqiqa euh, la ci benn forme bu muy ñëwee ci lii tax nit ki di mën a incarner xilaafatul uzma te comme moo ni mu ñëwee ci alquran moo tax alquran saa yu ne taasin mim tilka ayatul kitabil mubin la ñaari yoon la ñëw ci alquran sooratu Shu'ara ak sooratu Qasas Taasiin miim ba pare daal ci teg tilka aayaatul kitaabil mubiin aaya yi téere mu mat bi ñu ngi noonu te ko siin ak miim maanaam euh, kii la trois cent quarante ak neuf parce que taa bi neuf la siin bi trois cent miim bi quarante bi trois cent quarante neuf soo multiplier à chaque fois maanaam soo jëlee ne nga ni bii mooy comme euh, taa bi moom day indiquer unité yi siin bi di unité di di di donc di indiquer bi day indiquer dizaine yi soo multiplier tout le temps par dix-neuf yooyu maanaam unité c'est-à-dire que boo nee unité bi la au lieu nga ni fois dis mais maanaam boo ski bi la unité bi fois un rek ngay def maanaam taa mooy neuf fois un hmm. plus nga yokk ci. Euh, mim bi 40 la au lieu nga multiplier ko par 100 par par par 10 da nga ko multiplier par 19 parce que 19 mooy euh, nombre lettre maanaam mooy nombre bi nga xam ne mooy symboliser wàcc ak di alxuraan wàcc parce que dafa am nombre buy symboliser yi mooy 17 moo tax bu ñuy 17 rakkaay ah. Euh, allahu akbar 17 au carré la. sóoratul Isra 17e saar la 17 faatiha yi mooy obligatoire mooy yi ñuy jàng suñu julli et cetera ah mais wàcc yi boo xoolee yëpp par exemple saar bi njëkk a wàcc 19 aaya la basmala 19 xaraf la. Euh, et cetera maanaam soo toppee nombre 19 boobu ci wàcc gi muy wàcc gi alxuraan gi di wàcc day da nga koy gis saa su ne moo tax da nga koy multiplier par 19 maanaam mooy nekk référence bi léegi dizaine bi 10 doon nekk ci référence bi wala 100 déedéet di 19 après euh, puissance x la maanaam moom ngay mooy nekk référence bi bu dee 19 puissance 0 mu nekk 1 19 puissance 2 maanaam mooy 19 au carré après 19 au noonu ngay noonu ngay noonu ngay moomee loolu boo ko boo xoolee loolu noonu 6236 la mooy nombre aayee alxuraan teg teg boo jëlee bu nekk nga teg ko ni ñu ko war a defee loolu 6236 la mooy exactement nombre aayee nekk ci alxuraan te loolu mooy symboliser justement jëmm yeneen bi sallallahu alayhi ci ni mu incarner alxilaafatul uzma alxilaafatul uzma waaw maanaam xilaafa gu màgg maanaam wuutu borom bi subhaanahu wa taala nekk xalifaam bu mag hmm? euh, te sax d'ailleurs le fait que alquran nekk noonu 6236 aaya loolu tamit beneen xaqiqa daf cee nekk maanaam mooy ngir ne boo xoolee 66 moo nekk ci cat gi après 23 nekk ci digg bi ah 66 mooy Allah 23 mooy nombre d'années de révélation euh, te xaqiiqa boobu moom moom moo làqatu ci pa siin ak mim wala boobu bokk na ci xaqiiqa yi ci làqatu parce que dafa bari Euh, bu ñu jëlee benn bu ci nekk maanaam luñ luñ bëgg wax maanaam ngir ne rek taa saa yoo ko gisee xattaa ci xaraf yooyu taaha taa siin taa siin miim maanaam lu màgg lay symboliser moo tax taa xam ngeen mu juróom-ñeent mooy juróom-ñeenti weeru ëmb yi ak juróom-ñeenti bën bënu doomu aadama yi maanaam juróom-ñeent yooyu ak monde yi juróom-ñeenti monde yi juróom-ñaari asamaan ah ak euh, arash ak kursi yi maanaam de suuf si boo demee yeneen juróom-ñeenti monde yi ñu seeti kaw nga loolu juróom-ñeenti asamaan <laughs> juróom-ñaari asamaan ak arash ak kursi te maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam pour liñ jublu ci loolu mooy dafa représenter lépp te lépp ci alquran la borom subhanahu wa ta'ala lépp da ko wëlbati def ko ay xaraf mu manifesté wu ci alquran te xam ngeen yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy recevoir alquran euh, bokkut ak ñun nuñ koy gisee nii parce que comme mooy jëmmi alquran bu wax nañ la nee la ci juróom-ñaari facettes yooyu mais juróom-ñaari Euh, facettes yi nga xam ne ñoo nekk ci alxuraan ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam juróom-ñaari te bon pour balaa ñuy dem ci juróom-ñaari maanaam ci gàttal kon di gis lu tax booy dugg ci lislaam dara mënu la ci dugal lu dul baatu laa la illallah muhammadu rasulullah parce que mboolem li nekk ci alxuraan dagati ci baat boobu la dajaloo. mboolem loo xamante ne lu lu lu ay xaqaayiq la mi dafa dajaloo ci baatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah amul ku mën a wax wax ju tollook wax ju mel noonu wala lu ko gën amul noo yàlla tere lu ko gën plutôt maanaam wax ju tollook baatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah amul yàlla tere wax ju ko gën sallallaahu moo tax baat laa ilaaha illallaah kese kese mënta dem sans baatu Muhammadu Rasuulullaah bi ñëw sans baatu Muhammadu Rasuulullaah bi ñëw te lamalif gi ñu tudd sànq te moo nekk ci laa ilaaha illallaah moo ko tàmbali d'ailleurs mooy vingt-neuvième lettre bi euh, juróom-ñaari facettes alxuraan yi nag balaa ñuy ñëwaat dinañ ñëwaat ci chiffre vingt-neuf boobu daañu ko tuddaat bi insha allah juróom-ñaari xaraf yi ñëw yi nga xam ne ci lañ wàccee alquran euh, tuddaloon nañ la ko ci juróom-ñaari facettes yi juróom-ñaari wàcc waaj yi desant yi juróom-ñaari euh, facettes yeneen bi sallallahu alayhi yooyu tuddoon nañ ko borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ñoom ñëpp waxuñu la même chose ci mbir mi. li aju ci juróom ñaari facettes yi nga xamante ne moom lañu ñu la wax ne la mooy mooy comme al ilmu al bastu al qabdu al nubuwa al risala al ruuxu euh, juróom ñaari facettes yooyu euh, ki ko njëkk a wax leeral ko mooy Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu moo ko njëkk leeral Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bu ñu ko laajee aaye xadis bi lu muy tekki dafa ne li Cheikh Abdou la baax wax radiyallahu anhu muy juróom-ñaari fas yooyu la lay tekki. ko ko ko njëkkee laaj juróom-ñaari xarafi alxuraan yi moom lu muy tekki. ne ko juróom-ñaari xarafi alxuraan yi moom lu muy tekki daf ni ko. daf ni ko juróom-ñaari xarafu alxuraan yi ah xanaa kon nga bàyyi ba ma gis yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam dinaa la ci tontu ci guddi gi biñ demee ba ci ëllëg sa mu ne ko gis naa yenente bi sa alayhi wasallam wax na ma expliqué na ma ci la ko tàmbalee leeral bi voilà ko wax ne ko xaraf bi lii la xaraf bi lii xaraf bi xaraf bi xaraf bi mooy juróom-ñaari xaraf yi eh, mais borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñu ne mooy juróom-ñaari lecture yi dinañ ñëw insha allah léegi te loolu lañ ko fàtte expliqué te loolu lu lu lu am am solo bon fàtte carrément parce que temps bi moo ñu njëkkoon mais dinañ ko ñëw dinañ ko leeral léegi insha allah mais juróom-ñaari xarafi alquran yi juróom-ñaari lecture yi am na ñu ko wax am na ñu ne déedéet juróom-ñaari xarafi alquran yi li muy tekki mooy juróom-ñaari facette la tamit yoo xam ne alquran ay sujet yu muy traité. comme al amru mooy day digle wan yu ak tere gi muy tere an nax yu euh, al wa'du day dige mooy promesse yi al wa'idu day tëkku mooy avertissement yi al jadalu mooy day dàggee ak yéefir yi al qisasu mooy histoire yi muy nettali ak al amsaalu mooy misaal yi muy juróom-ñaari sujet yi nga xam ne alxuraan globalement yooyu la traité am na ñu ne ñun d'accord nañ ci lii mais ñun yeneen i juróom-ñaar la ñuy wax euh, te mooy al amru digle an nahyu tere euh, al xalaalu lu dagan ak al xaraamu lu xaraam euh, al muhkamu mooy yi nga xam ne ay aaye la yu leer ak al mutashaabih ak aaye yi nga xam ne dañoo lënt ak al amsaalu mooy misaal yi muy juróom-ñaari facettes yooyu. donc da ngay gis ne borom xam-xam yi kenn ku ci nekk da ngaa demee si ci sa ijtihad sauf que euh, mbir mi dafa gën a yaatu te dafa gën a dafa gënoon a xóot rek maanaam euh, wax ju général boobu bu global boobu donte wax yooyu duñ ko teggi duñ ko teggi mais bu ñu xoolee bi ñu tàmbalee léegi dinañ gis ne ndekete wax ji gënoon naa garaaw gënoon naa xóot gënoon na sori. Euh, te gënoon na lënt ni nga xamante ne noonu rek lañu lañ maanaam la ko boroom koo xam yooyu rahmatullah alayhim euh, waxe woon donte seen wax tamit maanaam jub na ci war la maanaam jub na ci war la sauf que du loolu kese euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon dinañ ñëw ci ñu ñëw ci xiraat yi li nga xam ne moom lañ war a xam mooy alquran ni ñu koy jànge te boo xool yéen saa saa ci circonstances yi mu koy waxee parfois mooy wala lu ci ëpp mooy bu nit ñi wuutewee ci ni ñuy jàngee alquran kon dañu gis ne ñi wax ne ci qiraa'at la ñoom seen wax dafay gën a taxaw ci bunt boobu maanaam mooy nit ñi kii day jàng alquran nii kii jàngee ko nii kii jàngee ko ne yenn saa saa ne ñëpp yéen li ngeen wax yëpp noonu la nii la ko yàlla wàccee nii laa ko téye mu ne parce que alxuraan dañ ko wàcc ci juróom-ñaari xaraf xam ngeen ne yan saa bu daan recevoir alxuraan da ko daan recevoir ci ay anam yu wuti léeg-léeg mu ñëw parce que malaaka moo ko jox moo ko ëf ci moom euh, wala boog mais boobu bu muy buy a ñëw euh, en fait dafa am ay façon maanaam façon bi nga xamante ne malaaka bi day ñëw jël forme doomu aadama gis nañ ko ci kitaab ba do waxee ci Sahih Bukhari ah alhamdulilah xadis yi ciy wax. dafay ñëw léegi yor forme nit ñëw waxtaan ak moom comme ni mu ñëw forme naa Jibril alayhi salaam ay alquran bi maanaam génn ci à travers loolu léeg-léeg euh, mais Seydina Jibril nag alayhi salaam moom mooy aminul wahyi yàlla moom loolu la dogal ci moom. maanaam mooy ki nga xamante ne wax yu bi moom moo ko daan wàcce comme ni nga xam ne noonu la ko alxuraan waxe nazala bihi ruuxul amiinu ala qalbika li bi lisaanin arabiyyin mubiin yàlla dafa wàcce ah lan euh, maanaam alxuraan bi yàlla da koo wàcce ci euh, laab maanaam euh, ki ko wàcce nag ci sa xool yow mooy ar ruuxul amiin mooy ruux bi nga xam ne moom lañ wóolu mu wàcce ko ci sa xol ci làkk arab bu leer euh, loolu nag nga xam ne Seydina Jibril salam moom rôle boobu la doon jouer maanaam dafa am côté zahir ak côté batin côté zahir bi mooy li ñu la wax nii côté baatin bi nag mooy comme ni nga xam ne noonu la doon waxee ne malaaka bi su doon ñëw dafay am luñ day mel ni mu ne dafay mel ni salsalatul jaras mu ne wa huwa ashaddu alayhi te boobu moo gënoon a tar ci man façon wax yu boobu maanaam mooy lan mooy comme genre mbiip lay doon euh, mooy mbiip yi def nii yi yi ubbeeku ah ngeen mbiip yooyu waaw genre trompette la waa ji day ëff maanaam gis nga tey bu ñu mbiip mbiip ko mbiip ko ci sa taf ko ci sa nopp bi rek dóor gis nga ni def ci nopp bi da koy riiral Yonent bi sallallahu alayhi ne boobu moo gënoon a metti ci man. Sayyidat Aisha radiyallahu anha di leeral mbir moomu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su daan alxuraan su daan wàcc ci anam googu da gis ci jamono joo xamante ne dafa sedd wuy wuy wuy wuy wuy Yonent bi sallallahu alayhi tàng ci jër bay ñaq ñaq ñaq yu tooy xëpp. Euh, forme boobu alxuraan di wàcce ci anam googu c'est parce que euh, xam nga ci xadara borom subhaanahu wa dafa am tajalli qahramaan yi maanaam mooy feeñ waaye borom subhaanahu wa ni feeñu mais parce que dafa noot mboolem mbindeef yi noonu leen da leen noot maanaam da leen a dominer une domination suprême et parfaite totale absolue képp nag koo xamante ne da ngay yéeg ba ci niveau xadara boobu Euh, yow loolu ngay dégg salsalatul jaras yooyu ngay dégg en fait te day day day tar ci yow yeneen fi nag sallallahu alayhi wasallam moom mooy sew ki nga xam ne da koy man ci alam bi nii maanaam en même temps xam nga alamul xayaal au lieu mu nekk ci alamul xayaal mu réaliser ko foofu da koy mën réaliser aussi fii ci suñu àdduna bi maanaam en même temps li muy dund ci xayaal maanaam ci monde bi nga xam ne imaginal la maanaam genre voilà maanaam monde bi nga xam ne moom la nit ki di dugg suy gént moom yonent bi sallallahu alayhi da koy mën a dund fii ñu toog ci suñu monde bii nii parce que ter ak dafa am perfection maanaam dafa mat sëkk ci anam gi mu gën a taaroot ni mu gën a mate noonu la ko amee ci euh, noonu la nekkee biiram ak bitam noonu la mate euh, moom day dégg lépp en même temps da day mën a dund yooyu yëpp en même temps moo tax alxuraan bi di mën a wàccee ci moom ci niveau boobu maanaam muy mën di recevoir di récupérer alxuraan bi moo tax mu ne su deñee rek mu ne fa iza qad wa'aytu maanaam da ngay gis ni rek ci saa si ndekete man mokkal naa maanaam bu affaire bi dañee moment bi salsalatul jaras rek lay dégg mbir boobu di metti nopp bi di di di di tàngal di tàngal yaram bi ba ba muy ñaq loolu rek lay dégg mais su paree mokkal na affaire maanaam décrypter na ko cest moom jëmmam sallallahu alayhi wasallam moo am capacité décrypter su ko décrypter rek mu wax ni ah yàlla lii la wax ndax moom mooy waxoon nañ ko kitaabu marko muy téere bi nga xam ne dañ ko crypté décryptage bi moom moo ko mën def sallallahu alayhi wa sallam. waaw façon boobu noonu buy ñëwee xanaa mooy mooy suñu yàlla di tëkkoo kese wala. non non mën na ñëwee ci anam gu ne ci saa ci ci ci saa yu ak fu ne. moo tax yéen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kenn fi la ci saxaaba yi radiyallahu anhum ah Zayd ibn Sabit radiyallahu mooy bi mu toogee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, alxuraan di wàcc fekk lupp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci kawam ci kaw tànkam xaw tuuti tànk bi damm tellement que alxuraan bi ni mu diise woon su ko daan fekk ci kaw gëléem alxuraan bi di wàcc jamais moom Yonent bi sallallahu gëléem gi mën ko téye moo tax day wàcc moom moom mu taxaw ci gin suuf gëlëm gi maanaam après ci alxuraan bi ci lay ci lay doog a mën a maanaam ci la ko alxuraan maanaam ci lay alxuraan bi wàcce noonu mais gëlëm gi du ko attan te loolu noonu ci ngay gisaatee beneen mbir mooy suuf ni mu amee doole maanaam ni suuf amee doole looloo tax am na secret yàlla yu mag yoo xamante ne amul lu ko mën tenir suuf rek ci lañ koy bind amul leneen. te làmmiñ du ko tudd wax abadan bët bu ñu joxul ndigal bu ci tegoo day tuur mais suuf moo ko attan moo tax ci suuf rek lañ koy bind après effacer boo koy mokkal noonu nga koy gisee ki la koy wax ki la koy jàngal du ko wax da koy bind rek nga liir soo liiree ba mu ba mu leer na ni mokk na li ma liir baax na nii la waa baax na mu effacé ah. non ak bët sa bët moo ci tegu après mu dugg ci sa xol bu duggee ci sa xol mu tëju foofu nga téye ko foofu soo koy waxaat ak xol rek nga koy waxee mais làmmiñ du ko wax. yooyu mooy secret yàlla yu mag yi mag a mag eh, noonu lañ mel euh, kon juróom-ñaari njàngit maanaam euh, am na beneen façon mooy muy gént te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam géntam ak xoolem benn la comme yeneen yi alayhi salaam yeneen yi seen gént mooy comme exactement liñ gis fekk géntuñu te li nga gis en fait c'est parce que li nga gis ci gént bu dee dëgg la moom li nga toog nii jàkkaarloog moom gis ko benn lañ amuñu beneen wuute loola tax gént yeneen yaa sa sam nekk dëgg différence bii nekk nag entre ki gis te nelawul ak ki gis te mu ngi nelaw fi muy nekke lu ci ëpp maanaam ñaare fi muy nekke mooy doole gi ñu am ci mën a ko mën a mën a téye mbir mi am na ñoo xamante ne mën nañoo téye dara mais il faut ñu fekk la ñuy nelaw maanaam parce que bis bu ñu jàkkaarloog mbir moom wala ñu dégg ko fekk nelawuñu dañuy jombi dañuy jombi wala duñu àttan mbir mi moo tax par exemple yeneen bi saa xam nga bi mu ne ku ma gis man nga gis ci gént ku ma gis rek man la ndax seytaane du jël sama forom maanaam mooy ngay gis ne kon yow bu ma jàkkaarloo maanaam tey bu ma toogee nii jàkkaarloog yenente bi sallallahu alayhi wasallam nii ma jàkkaarloog moom fekk nelawuma moo ma jàkkaarloo may nelaw mais ma jàkkaarloo ak moom benn la différence bi fi mu nekkee rek mooy doole bi may am fu fekkente ne est-ce que am naa capacité di jàkkaarloog moom fekk maa ngi ne cocc maanaam nelaw ma defuma dara ma gis ko waaw wala déet su fekkente ne loolu aw ma ko mënuma loolu ci nelaw laa koy gis su may nelaw laa koy gis mais bu ma demee ba mën koo gis nii di jàkkaarloog moom nii fekk nelawuma boobaa danaa ko mën a gis fekk nelawuma parce que ñëpp àttanuñu di ko gis fekk nelawuñu ah. parce que gis détour si gi waaw parce que dafa laaj ku ku watu yi maanaam nit ki ci ruuxam mu am doole gu rëy ngir mën ngir mën a euh, jëkku ngir mën koo dékku surtout bu dee du du ci nelaw surtout bu dee du ci ay nelaw léegi alxuraan ni mu wàccee ci juróom-ñaari xaraf yooyu noonu mbir euh, kii ko maanaam njàngin bi aussi daf ciy jouer ndax waxoon nañ na euh, euh, naka lañ ko waxate woon sax wa zikru rek ba abrazal zal hmm? wa zikru rek ba voilà alquran dañ koo nose dañ koo nose rukki ba maam dañ koo dañ ko composé ah à travers lan misaan boobu maanaam mooy xam-xam bi mooy xaraf yi rek juróom-ñaari xaraf yi tuddoon. tey par exemple tey. Euh, tey par exemple tey bu ma jëlee alxuraan bi ma yor nii maanaam ñun mooy bi ñu yor ñun ñëpp bi ñu yor. alquran bi ñu ngi ko bindee ci rasmu al rasmul osmani la tudd maanaam eh, écriture bi nga xam ne mbind mi nga xam ne Seydina Usman radiyallahu anhu moo ko teg lu tax parce que da doon bañ nit ñi wuute ci alquran maanaam dajale gi ñu ko dajale gisoon nañ ko ci Fathul Mannan maanaam dajale gi ñu ko dajale alquran ni ba mu nekk nii dafa fekk ne au dañ ko njëkk a dajale fekk eh, mu mel ni mu mel nii mu mel ni mu ni mu maanaam ni euh, mooy Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ci jamonoom njëkkoon nañ koo dajale mais dajale googa la taxoon mooy dañ doon bañ nit ñi fàtte ko loolu moo taxoon ñu njëkk koo dajale mais dajale gi ñu ko mujjee dajale bi Seydina Usman radiyallahu anhu ndax dañ doon dañ doon bañ nit ñi di wuute wuute bu tar ñu bind ko benn mbind kese mais kenn maasu ko kenn tomb ko kenn maasu ko kenn tomb ko mu am lu ñu fàttali balaa ñuy dugg ci loolu mooy alxuraan nii mu mel nii am na benn fichier euh, bu sëñ Fallou mosoon a def yow yónnee woon naa ko ci group bi parce que benn laaj la bu ñu ko laajoon ci wàllu boobu euh, euh, yaakaar naa partie boobu jëloon nañ ko partie boobu jëluñu ko woon ah non partie boobu jëluñu ko woon boobu lañ juum te jëluñu ko woon maanaam ah, alxuraan bi ni ñu ko dajalee nii maanaam ni ñu ko dajalee nii maanaam ni mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ci boppam sallallahu alayhi ci biir 23 ans yi nga xam ne ci la alxuraan wàcc moo doon def aaya bu ñëw. ah def aaya bu ñëw mu ne aaya bii de ah, def leen ko place sàngam diggante saar sàngam. ak saar sàngam wala diggante aaya sàngam ak aaya sàngam loolu yenent bi moo ko def sallallahu alayhi wasallam te xam ngeen ni pendant 23 ans aaya bu rot rek selon circonstance de révélation de révélation yi mooy sababu nuzul yi lii tax aaya bi wàcc rek mu ne jël leen aaya bi wala saar bi wala aaya yi ngeen def ko diggante aaya sàngam ak aaya sàngam ca saar sàngam bu jeexee mu ne leen diggante sàngam ba sàngam loolu benn saar la nangam la saar bi tudd et cetera mu jàngaat ko ñëpp dégg ko mu ne teg leen lenn lu ci nekk mu doxalee ko noonu mais pendant 23 ans ba pare lépp cohérent ni mu cohérent wee nii loolu bokk na ci liy tegtale dalil yi gën a màgg yi wane ne yàllaa ko wàcce keke yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du sosu ko parce que sinon doonu mën ne maanaam mante nekk à chaque fois circonstance boo xamante ne leneen a tax mu wàcc maanaam xam nga du ne rek ah tey nag dinaa leen génneel voilà dinaa leen génneel aw saar bu bees rek daal di wax mais day am ay circonstances de révélation maanaam loolu daa gën a compliquer le fekk affaire bi cohérent ba pare tegu et que lépp nekk benn téere kes te loolu dalil bu rëy rëy la bi wane na yàlla moom moo ko wàcc euh, beneen mbir bi ci des. beneen mbir bi ci des te te ni mu nekkee nii noonu la nekkee ci lawhul mahfuz mais nag wàccewul woon nii par tuuti tuuti la doon wàcc. xanaa euh, euh, euh, beneen bi ci des moom mooy. tàng. <laughs> beneen bi ci des mooy. Euh, alxuraan bi <laughs> euh, bii yenent bi sallallahu alayhi maanaam bi mu koy jàngale ay jàngin yu wuute la ko jàngale maanaam jànge wuñ ko benn anam kese bokk na tamit ci kéemaan yi mooy le fait benn bind kese mën a dajale mboolem jàngin yi loolu tamit ci kéemaan yu rëy yi la bokk mooy rasmul osmaani bi ñu ñëwee Seydina Osmaan radiyallahu anhu jamono bi ñu ñëwee ñu dajale ko ñëpp di tari ñu ñu dajale def commission bu mag ñu jàng alxuraan bi ko bind ñu dajale lépp teg fekk nañ ko dajale ba ni mu nekkee nii benn kaamil la benn bindin la amul beneen benn bii rek la mais mboolem ñuy jàng alxuraan noonu lañ ko jànge euh, te li wuutale euh, te loolu lu mat a bàyyi xel la mooy tey par exemple Euh, parfois prononciation yi mooy wuute mais nañ ko bindee benn la mooy tey par exemple euh, comme buñ naan yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ak fatasabbatu ñoo bokk niñ leen di bindee point yi fi ñuy ne ñoo wuute fi point yi di nekk rek kay wuute moo tax bii nekk fata fatabayyanu bii nekk fatasabbatu mais boo leen bindee nii nii nii te maas maasoo leen defoo ci tomb ñoo bokk ni ñu leen bindee. mooy loolu mooy mooy mooy rasmu bi comme nu bushran bayna yaday rahmati ak nushran na yaday rahmati loolu tam benn la. te loolu il faut que ñu xam ne taw tawqiif fii la maanaam mbir la moo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi ci boppam moo ne nii lañ koy defee kenn du ko defee nee. moo tax ngay gis ay xaraf yoo ay baat yoo xamante ne ci alxuraan comme xayaat dunya wala as-salaat ak zakaatu ñu koy bindee waaw te kenn du ko bindee alif ngeen ni as-salaatu feneen ci alxuraan as-salaatu alif la laam ak saad ak laam ak bu dee ci ko bindee noonu alxuraan ni ñu koy bindee bind laam ak ak laam ak waaw ak taa marbuuta te yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko defee nii nii la nii la ko nii la nekkee mooy xaqiqa bi la parce que xaraf bu ne waxoon nañ la ko dafa am secret yu nekk ci ginnaaw kon dafa am lu muy exprimer comme par exemple loo xamante ne comme lattaxasta alayhi ajran nga gis ne ni mu ko bindee amul alif laa la laam rek la ak taa lattaxasta alors que am na feneen foo xamante ne Ah, day am lam ak alif te moom moo différencier ñaar yi ne bii bindee ko nii mu am alif bii bindee leen ko nii mu am alif comme rahmatullahi am na rahmatullahi boo xam ne day am taa marbuta lañ koy bindee ci feexe rahmatu alors que mu am rahmatu boo xamante ne taa bi dañ koy ubbi maftuha la ba pare mu am loo xamante ne bu doon woon alxuraan dañuy ne erreur grammaticale comme inna rahmatallahi qaribun normalement qaribatun la bu doon arab loolu lay wax qaribun minal muhsinin parce que euh, ah, rahmat féminin la jegeñ na maanaam qaribatun la mais alxuraan qaribun la wax te loolu ànd ak arab yi li ñuy nekk nekk ay grammairien li ñuy mën a mën a làkk amul kenn ku ci ñemee taxaw ne mbir mi du du luy lii baaxut kenn ñemewu ko ànd ak boobu yàkkamti noonu woon nañ lu mën a wax yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa am comme par exemple la laakin na huwa allahu rabbi par exemple laakin ana la la ñuy wax mais mu ne na mu daal di koy contracté ba pare alif bi mu am benn mu mu ne alif boobu kenn du ko prononcer maanaam moo tax dañuy def ron bu ndaw ci kaw comme euh, wala ana abidun wala ana abidun ba pare mu am yeneen i yoo xamante ne masalan foo xamante ne dañ fay yokk alif wala fii bu bu ko fi kenn yokk yoo xamante ne alxuraan mooy waxee noonu comme par exemple bi nekk ci sóoratul euh, mudassir comme bi mu naan euh, yaa ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyaabaka fatahhir wa rijza fahjur wa laa tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idhaa nuqira fin naaqur fa dhaalika yawma'idhin yawmun 'asiir 'alal kaafiriina ghayru yasiir zarnii wa man xalaqtu wahiidan okay zarnii wa man xalaqtu wahiidan wa ja'altu lahu maalan mamduudan wa baniina shuhuudan wa mahhadtu lahu tamhiidan thumma yatma'u an aziid xam nga foofu yëpp daal la doon wax mais fii aziid yokku fi alif bi kalla innahu kaana li ayatina anida mu reprendre sa urhiquhu fa'uda innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara ba mu jeex sadaqallahu azim mais nga gis ne foofu alif bi yokku ko fa summa yatma an azid maanaam nga gis ne alif boobu mooy ba loolu daf bokk ci li ñu doon exprimer maanaam mooy xaraf bu ne dafa am lu muy exprimer nga gis ne fee fi muy waxee ne summa yatma an azid waxul ak comme feneen fi ni mu doon defee nga gis ni ah alif bi ci manqué noonu day exprimer ni lii du ko yàlla du ko def maanaam yeneen yi ci des yëpp da doon wax ne lii defal naa ko ko mu bëri lii defal naa ko ko alif bi nekk ci ginnaaw da doon waree bëriwaay bi ak yaatuwaay bi ko ko yàlla defaloon. waaye dafa mébét ma yokk ko maanaam mooy doonte lu tuuti la bëggoon ma yokk ko. waaye kallaa innahu kaana li ayatina anida maanaam dafa garaaw ni mu diingate ay yàlla yi ak yeneen ak maanaam day gis ne alxuraan day day day doxale noonu tamit nga gis euh, comme par exemple fi muy waxee ci suratul kahf bi mu naan bi muy wax euh, masalan dara wala wala ci bëri ci saar yi mu nekk mooy nuun boo xamante ne comme nag atumit duuna ni bi maalin noonu wax atumit duuna nii bi maalin la mais alxuraan dindi yaa bi mais atumit duuna ni bi maalin wala yu mel noonu nga xam ne yaa da koy dindi ngir wane ni mbir mi du am voilà wala boog de toute façon soo ko defee du jariñ dara voilà comme na lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada naka waxa ah, avant loolu ala kulli haal maam li ñu ci bëgg a wax rek mooy ne alxuraan léeg-léeg day am yenn xaraf yoo xam ne normalement ci baat bi bu ñu koy tudd dañ ko war a def moom da koy dindi wala loo xam ne dañ dañ ko waroon dindi moom da ko ci yokk ngir rek ngir wane beneen xaqiiqa boo xam ne dafa laqatu ci ginnaaw mbir yi te yooyu yëpp mu nekk ay mbir yoo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxal bopp te par exemple léeg-léeg sax day day Euh, am humul musaytiroon bala ne la mu ne siin gi yokk yokk leen ko ci suufu faat bi def leen ko noonu maanaam ngeen bindee ko faat na normalement musaytiruna la musaytiruna mu ne bindee leen ko faat ba pare ngeen def siin bu ndaw ci suuf comme basta za fil xalqi basta basta faat boobu mu ne bindee bu leen ko bindee siin basta normalement arab basta lay wax mais mu ne bindee leen ko ak soit ba pare ngeen def siin bu ndaw ci kaw pour wane ne maanaam pour pour pour wane ne baat bii lañ ci jug mais nii nag la ko alxuraan di waxe maanaam nii lañ koy bindee maanaam yooyu noonu nga xamante ne ay loolu bokk na ci dalil yi gën a mag sax yi wane ne yonent bi sallallahu alayhi xamoon na nu ñuy xamoon na xaraf yi te te xamoon na mbind mi ak yi ci aju maanaam xamu ko woon laataa alxuraan di wàcc mais ginnaaw bi alxuraan wàccee xamoon na ko ndax le fait que moom moo doon wax ne lii nii lañ koy bindee kenn du ko bindee nee te loolu yëpp li koy waral maanaam day leeral ay ay réalités yoo xamante ne ñu nekk ci yu nekk ci al ci ci ci ci ci ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy exprimer alquran te yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan recevoir alquran nag xaqiqatan euh, daanu ko recevoir comme nii mu nekk ay xarab yu yu takkaloo comme ñun ñu koy jànge sauf ko moom comme moo koy exprimer te moom la maanaam noonu la koy leerale même ay xaraf yu yu takkalikoo la ko daan la ko daan recevoir maam da doon crypté ba ci ni mu ko doon recevoir da ko doon crypté mais après moom su koy exprimer mu nekk làkk arab bu leer. waaw. voilà par exemple normalement man yaxaafu wa'iidi mais sauf que parce que tiitaange gi warta ëpp doole yaakaar gi mu dindi yaa gi te boo xoolee alquran bokk na ci secret yi yu mag yi al moo tax alquran lu ci ëpp tellement que xam nga ngëm yàlla dafa bokk ci li koy exprimé maanaam li koy leeral al maanaam liy leeral ngëm yàlla te di ko saxal te di ko dëgëral te di ko wéyal mooy mu nekk loo xamante ne ak xuppaate da ciy ànd ak waalaate ak bégalaate da cay ne moo tax nga gis alxuraan di exprimer di wax ne yenent bi sallallahu dañ ko yónni bashiran wa naziran wala mu yenent yi dañ lay yónni mu bashirin wa munzirin ñuy di xuppaate di bëggalaate tamit ak yu mel noonu et moo tax nga gis alxuraan fees dell ak ak wax jooju wax yu mel noonu lépp luy wax ci wàllu ajjana safara yawmal qiyaamati nanga yooyu nga xamante ne ay mbir la yu aju ci kumpa mais aussi ay mbir la yuy bëggalaate tey xuppaate maanaam nga gis alxuraan fees ci dell parce que alxuraan dafa taxawee sajaratul kaw ni te mooy yenente bi sallallahu alayhi mooy garab gi nga xam ne mooy garabu àdduna bi te garab googu nga xam ne moo formé univers bi existence bi te mooy nit ku mat ki te loolu mi ngi matee ci ngëm ngëm yàlla la mooy garabu ngëm la xaqiiqatan te ngëm mënta am te mënta sax te dafa lëkkaloo daa iman ak maanaam ak euh, mbir yu mel noonu maanaam moo tax da ngay gis nit koo xamante ne dafa fàtte yawmal xiyaamati fàtte àjjana fàtte safara euh, fàtte yu bari ci yu mel noonu dangay gis ak tiitam ak tiitaangeem ak yaakaaram dañuy wàññeeku. te loolu su wàññeekoo ngëm ji day wàññeeku carrément da ngay gis du tiit dara mën na def lu ko neex du sax xalaat ne mi ngi am du sax am cas de conscience. mën na comme comme aussi maanaam mën na dugg ci tooxi doona bu ko neex maanaam amul dara lu koy tiital mais aussi yu bari mën na ko rëcc ci yu baax parce que amul dara lu koy yaakaarloo moom yaakaarul dara xémmemul dara moo tax xaqiqa boobu wax yu mel noonu bari ci alxuraan lim ci rox moo tax soo xoolee euh, beneen mbir nag bi nga xam ne mooy xam nga kon day gis ne euh, bind bii ñu bind alxuraan nii ñu bind ko moo tax boo xoolee te par exemple bismillahir rahmanir rahim 19 lettres la parce que rahman niñ ko bind mooy alif lam ra ha mim nun amul alif bi en fait bu ñuy bind leen rek euh, ci yenn mbind nii ci la ñuy bind alif gu ndaw yi ngir wax ne da koy liiraale nii nga koy liiraale mooy lif gu aj foo gisee ci alxuraan lif gu aj googu mooy ne dañ ko bind pour wax la ne la nii lañ koy liire moo tax maaliki yawmiddin par exemple ak maaliki yawmiddin ñoo bokk ni ñu leen di am ah, miim laam la ak kaaf sauf que bu dee maaliki dañuy def lif gu at gu ndaw ci diggante miim gi ak laam gi maaliki yawmiddin duñ ko bindee miim ak alif après plus loin laam ak kaaf par exemple mais bu doon maalik tur bi ci boppam. yàlla même bu dee turu yàlla bi sax miim ak alif lañ koy bind ak laam ak kaaf mais bu dee ci alxuraan kenn du ko bindee noonu nee lañ koy bindee et cetera te loolu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko dicté moo ko leeral leen nii nii la du neneen lu tax parce que moom lañ wàcce ci moom alxuraan te moom mooy jëmmi alxuraan te mbir mi niñ koy bindee dafa am secret bu ci ne am na fiima yoo xamante ne day am faa ak alif faa ak yaa plus loin miim ak alif am fii maa yoo xam ne dañu bind faa ak yaa ak miim ak alif mu mu takkale te boo xoolee daanaka saas bi sorewuñu wala benn la sax mais sauf que comme alxuraan la du benn comme niñ la ko waxee alxuraan amul xaraf bu ci nuroog moroomam amul amul bismillahir rahmanir rahim am na ñetti alif non non astaghfirullah juróom voilà mooy baa bi kii bi alif alif euh, bismillah allah bi ak alif arrahman bi ak alif arrahman muy ñett mais c'est parce que dafa làkk yeneen <laughs> dafa làkk alif bi nekk ci baa bi ah mooy bismillah ak alif bi nekk ci allah làkk na ko ak alif bi nekk ci rahman daf koo làkk tamit mais soo xoolee. Euh, kon muy ñetti alif yu feeñ ak ñetti alif yu nëbb mais yooyu yëpp amul juróom benn alif yëpp amul benn bu ci bokk ak moroomam amul maanaam loolu boo ko toppee ci alxuraan da ngay gis ne mbir la moo xamante ne dafa ëpp xelu doomu aadama maanaam këcca mën a jariñu mooy ki nga xamante ne dafa womatu te nangoo topp borom bi subhaanahu wa ta'aala na nga ko gëm na nga ko dëggal ba pare du du du di ngat du di ngat ba pare foog mu suubu ci géeju alxuraan léegi ñu jeexalee ci xaraf maanaam alxuraan euh, saar yi même boo xoolee saar yi ni mu tëggoo di nga gis ne globalement euh, maanaam te jëm yeneen bi tout le temps lay taxawee sallallahu alayhi wasallam faatiha mooy alquran bu mag bi bi dajale yeneen saari alquran bi mais suuratul baqara tamit dafa dajale yeneen dafa dajale aussi alquran moom dafa dajale yeneen saari alquran yi maanaam sujet yi yeneen yi alquran traité yëpp en tamit daf ko dugalaat ci suuratul baqara da ko ci dugalaat yëpp nag Uh, suuratul boo xoolee mooy comme par exemple euh, ba ci te te yooyu yëpp daf ko njëkk exprimer ci lu ñu tuddee sab'u tiwal mm. mooy juróom-ñaari xaraf yi nga saar yi nga xam ne ñooy yu njool yi dafa am xam nga alxuraan dafa am tigé boobu yooyu gisoon nañ ko bi ñu gisee saxal mën naan tamit mooy dafa am solo te après mu am almain ak hmm? euh, après mu am euh, euh, xawaa miim yi ah saar yi ci des naka la tudd xis mooy ndaw yi hmm? ah. waaw xisaar hmm? voilà mooy xisaar yi ba pare xisaar yi am ñett ñetti yi yu mooy yu njool yi yu digg yi ak yi ndaw yi euh, alxuraan kon boo xoolee dégg baax na boo xoolee juróom juróom ñaari saar yu mag yi da gis ni dañoo répété ci yeneen saar yi mais que maanaam day gis loolu day dellu si waat booy fàttaliku ci njàlbéenu xasida gi bi ñu doon wax juróom-ñaari descente yi maanaam te cascade la da nga koy gisaat fii tamit juróom-ñaari saaru faatiha yi dafa def cascade ci fa baqara baqara def cascade ci yeneen saar yi ci tegu et cetera yooyu dafa cascade ñoom tamit ci yeneen et cetera noonu ngay toppee ba gis ba alxuraan ba mat noonu noonu la def tamit ndax boo xoolee euh, baqara xam nga euh, te. Euh, baqara boo xoolee si mi ngi tàmbali ci juróomi aaya yu njëkk yi mooy li ko dalee alif laam mim ba ci walaaka muflihuna te loolu juróom-ñaar yooyu juróomi aaya yooyu déjà day junj xaqiqa bu rëy ci xaalu ñi nga xam ne ñooy ahlul iman moo ne waa mooy ñi nga xam ne mooy mu'minuna yi ñu gëm ñi mais aussi day exprimer ay réalité wu alif lam mim moo tax moom la jëlaat juróomi aaya yooyu moom la leeralaat ci ñaar téeméeri saar ñaar téeméeri aaya yu nekk sourate Al Imran moo tax mu tàmbalee alif lam mim comme fële jeexale lan la ko tufle xool comme ni mu tàmbalee ko dugal aay yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci saaru maanaam leeral li nga xamante ne moom mooy wax ci euh, juróom-ñaar yi maanaam euh, euh, maanaam way gëm yi seen xaal yi ba ci treizième bi mu tàmbale yaa ay naas maanaam da gis groupe yi maanaam ñi gëm ñoo nekk ni après mu wax yéeféer naa fekk yaa ngi treize treize aaya mu daal di tàmbalee yaa ayyuha yaa ayyuha la tàmbalee bu yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum et cetera boo xoolee tamit suratul nisaa noonu la tàmbalee yaa ayyuhan naas taqu rabbakum alladhi khalaqakum et cetera leeral maanaa boobu noonu. te boo xoolee ba ci huwa après mu ne huwa alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an boo xoolee saar bi ci tegu muy sooratu ah, sooratul ah non non sooratul maa'ida ci la waxee voilà maanaam xam nga fi bi mu yegsee ci ci saar bi ci alquran bi mu naan laataa sooratul maa'ida bi mu naan euh, bi mu naan euh, ci sooratul baqara am na aaya bi mu ne bi mu naan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin muy leeral ñoon mu ne alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi gis ne aaye boobu aaye boobu maanaam nga gis ni maanaam ak maanaa yooyu ba ci loolu moom lay leeral ci suratul Maa'ida bi mu ko tàmbalee yaa ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illaa maa yutla alaykum et cetera di leeral pas maanaam yi nga xamante ne dañ ko war a sàmmonteel ci kóllëre yi nga xamante ne dañ ko war a sàmmonteel ak nan la ñu war a sàmmonteeg borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, ak ni nga xamante ne noonu la ñu war a doxale ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñi ñi ñi dul jullit globalement mais aussi yahuud ak nasaraan yi et cetera te boo xoolee sourate Al Imran bi ñu doon wax sànq boo xoolee li mu traité globalement ñaari sujet la bu njëkk bi moom mooy euh, li ñuy mën a tuddee te te te niñ koy defee baaxut mooy dialogue interreligieux niñ koy def mais niñ koy defee baaxut mais boo xoolee alxuraan surtout islamo-chrétien boobu moom daanaka mais sourate Al-Imran début bi presque lépp loolu la doon traité ñaareelu sujet bu global bu principal bi mooy xas watu ko xot moo tàmbalee fi mu naan wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil qital wallahu sami'un 'alim ba presque fi muy jeexale di leeral nit maanaam nit ñi pas-pas bi ñu war a na gëm-gëm ci nangam lan mooy maanaam juróomi aaya yee lan lay teg réellement yi nekk sourate Baqara début bi gis Al Imran noonu la doon leeral di ko leeral di ko leeral sourate Nisaa yi ñëw leeral tàmbali bi ci des yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum la boo xoolee même beneen bi boo xoolee alxuraan euh, après lan moo fa ñëw mooy alhamdu sant gu moom maanaam mooy mu dellu ci waat ci ne cycle bi bu ñëwee maanaam comme si cycle la mais ba tey jeexul mais mu doon exprimer sant gi ñu war a sant yàlla maanaam alhamdulillahi rabbil alamin bi foofu la njëkk ñëwaat parce que alhamdulilah juróom juróomi yoon rek la ñëw la la ñëw ci alxuraan ci tàmbali saar Fatiha la Euh, ban moo tegooti Kahf non non an kii laa bëggoon wax an am laa bëggoon wax Fatiha an am Kahf Saba'i Fatir muy juróom mais ngir mottali euh, maanaawu yàlla bi nga xam ne moo tax ngay gis al euh, ci partie boobu nga xam ne sourate Baqara wallazi ja'ala lakumul arda firaashan was samaa'a binaa'an ngay gis tout le temps ci sourate Al Imran mu mu bëri ay wallazi wallazi wallazi mu bëri lu muy leeral maanaa boobu. nga dem ci sooratul Ali sooratul Araf muy juróom-ñaareelu saar bi euh, nga gis fi Alquran di wax. xam nga boo xoolee bu mu jógee foofu rek da ko ñëw ci xissa maam aadama alayhi salaam ba pare bi ñuy wàcc mu ne leen ihbitu minha jami'an ah waaw après mu ne mu mu mu mu ne leen bi mu ne mooy fi mu naan faman tabi'a hudaya xaw khawfun alayhim wala hum yahzanun nga gis suratul araf bi mu tàmbalee alif lam mim sad xam nga alif lam mim fële la ko tàmbalee. wax ko sóoratul Baqara sóoratu Al Imran muy ñaar parce que day exprimer aussi juróomi aaya yu njëkk leeral ko boobu demee ci sóoratu Al Imran mu exprimer mu mu non bi mu nee sóoratu Nisaa nag mais mu ñëwaat ci alif laam mim ba pare fa parce que euh, en fait loolu beneen xaqiqa la quoi parce que sóoratul An'am mooy juróom benneelu saar yéen a ngi fàttaliku fi ñuy wax naan haa bi moo jur waaw bi et waaw bi en réalité ñaari waaw la yaa ngi koy fàttali. ajal huma waawaan naan xaa ul huwiyati ah nan xaw ma lan muta muta nazilan ah mu ne mutawallidan waawan waawal wujudi ajal huma waawaan ah voilà ñaari waaw yooyu maanaam waaw bi nga xam ne te waaw mooy six maanaam sixième saar bi muy suratul Al Imran ci la leer gis nga taw tawhid moo tax ngay gis muy traité tawhid kese tawhid tawhid tawhid surtout al anam ba an am jeex tawhid rek la ci def waxu ci leneen taw tawhid kese la ci traité leneen lu mu ci traité leneen lu mu ci wax boo leen fàttali ko benn xissa la ci nekk tamit muy xissa maam Ibrahima asasam te moom mooy te moom mooy ki nga xam ne mooy baayu moom la ñu ko ma mooy baayu ñi nga xam ne ñoom ñooy symboliser tawhid ñu ko wax abul muwahhidin wala imaamul muwahhidin mooy bàyyiwu ñi ñi xam ne ñoo ñoo incarné tawhid wala mooy seen mooy seen imam te xissa Maam Ibrahima alayhi salaam ci ginnaaw ci la tudd yeneen yi ci des maam nit ñi ñëpp a ngi nii ulaa'ika alladhiina hadallah fa bi hudaahum muqtadi gaa yi àndoon yaa mu tudd yeneen yu bëri alayhi salaam xam ne ay njabootu Maam Ibrahima la alayhi salaam mais bu te loolu ci tawhid lañ doon wax mais. boo xoolee ginnaaw gi am na beneen mbir bu mu ci wax mooy euh, li daganut a lekk maanaam gravité bi nekk ci nga lekk loo xamante ne xalaalul ndax lan effet bi muy def ci taw tawxiidu doomu aadama loolu rek la traité ci sourate Al Imran ci sourate An'am ginnaaw baatu tawxiid te lii mooy lien bi mooy ne lekk lu xalaalul day am effet ci sa xol ci sa taw tawxiid moo tax muy lekk bu leen lekk loo xam ne rendi wuñ ko turu yàlla bu leen lekk loo xam ne lii loolu moo leen ko teree lekk nangam nangam di wax ci loolu bi mu jugee ci point boobu ci te te te sourate An'am moo tax cinq aaya la te 165 mooy la wax ne kaaf ha yaa ayn saat non seulement jëmm Yonent bi sallallahu alayhi la melal ci zaahir ak ci baatin mais aussi maanaam ngir wane ne yenn saa sam kon mooy incarnation tawhid bi hmm. ba pare siis bi mooy mooy existence bi waaw bi waaw waawul wujuudi bi ñu doon wax mais aussi euh, 165 tamit adat la ci laa ilaha illallah ndax laa ilaha illallah 166 la sauf que mooy bu ñu exprimer ilaha maanaam laa ilaha ni koy binde alif la ñu bind ak laam ak ha sauf que am na alif bu ndaw bu ñuy compter alif boobu boo ko compter wul 165 rek la lay jox. kon nga gis ne mu dellu si waat ci ci tawhid bi nga xam ne moom lay exprimer suuratul aaraaf nag xaqiqatan aaraaf al aaraaf ndamaat comme son nom l'indique en fait al aaraaf am na ay wax yu bari ci borom wax yu wax mais comme jannu jamono dañoo njëkk mais euh, am na mooy diggante àjjana sawara et cetera foofu la ne loolu dëgg la mëneef na ko tuddee aaraaf. Euh, parce que justement aaraaf mooy montagne yi nga xamante ne mooy tund yooyu nga xamante ne mooy yu yu weex mm-hmm. miski yi nga xamante ne ñiy gis yàlla foofu la ñu taxaw di ko gis mm-hmm. foofu la ñu joxante rendez-vous ak yàlla loolu moo tax ñi nga xam ne ñooy rijaalul aaraaf ñoom duñu xo du duñu nangoo dem àjjana duñu nangoo dem sawara parce que ñoom dañoo toog fi nga xam ne fa la ñu nekk di jàkkaarloog yàlla ñoom loolu lañ bëgg bëgguñu leneen voilà moo tax ñoo ñooy dëgg-dëgg ñi nga xamante ne xaqiqatan bu ñu leen waxoon demal demal àjjana wala demal safara xamuñu fu ñuy dem parce que yàlla lañ bëgg gis ci yàlla rek lañu nekk yàlla lañu jàkkaarloo mais euh, te mooy juróom ñaareelu saar bi aussi te mu ñu fàtte ni ci sam almasaani lañ ne te euh, moo tax mu ñëw ci alif laam miim bi yokk ci saat bi te saat bi mooy melale ak suura maanaam melo jëmm ji ci boppam waxoon na la ah euh, te euh, saar boobu maam Adama alayhi salaam moom lañuy wax maam qissam dañ ko ciy indiwaat daanaka ci njàlbeen bi te comme bi muy jeexal ci suuratul baqara naan maam Adama qissa bi yëpp ba pare yéen ñëpp rek léegi wàcc leen sama njub dinaa ko indi képp ku ko topp fa man tabi'a hudaaya moo tax fële euh, lu mu lu mu tàmbalee alif lam mim sax bi mu waxee ci téere bi daf ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen lu ñu wàcc jële bu ci seen borom ba pare daal indi xisa mam aadama bi indi xisa yeen ci yàlla Muusa indi maanaam xis guddal ko parce que début wu Baqara tamit bi mu paree ci mam aadama dafa indi xisa mam si yeen ci yàlla ah yeen yàlla Muusa bi tamit alsam ci guddal saar boobu moom la njëkk a tudd yeneen yeneen yi mm-hmm. alayhi salaam ak seen ay xissa ngir wax la maanaam nga gis ne kon ci suratul baqara le fait que tudd ñu leen fa seen xissa yi ba fii nii bul jàpp ne c'est parce que tudd ñu xis ñu njëkk ñi déedéet c'est parce que foofu dafa tënk fii dafa leeral et que moo tax yéen fi yàlla Muusaa alayhi salaam euh, dafa nekk ku symbolique ci affaire bi parce que dafa nekk ku central mm-hmm. moo tax ñu joxoon ko Tawraat. ci ci ci côté euh, nubuwa ak risala dafa central maanaam personnage bu central la yent yàlla Muusa alayhi salaam parce que maam Adama bi mu nekkee jëmm ji Muusa mooy xol bi loolu tax ci ci tafsiru Ishaari euh, foo gisee yent yàlla Muusa Muusa ci tafsiru Ishaari xol lay tekki mooy tafsiru kii euh, Ishaari yi Muusa xol lañ koy tekki tout le temps voilà mais yeneen yeneen ci alayhi salaam ñu ngi fi moo tax nga gis sourate Araf ñu leeral ko euh, après ginnaaw gi bu ñu demee ba ci biir dangay nga gis kutiba alaykumul qitaalu et cetera ah wa huwa kurhun lakum ah suratul Baqara lay wax après. aaya juste mu ne yas'alunaka 'ani shahril haraami qitaalun fiihi nga gis soor saar bi ci tegu tàmbalee noonu tamit yas'alunaka 'anil anfaali qulil anfaalu lillaahi wa rasuulihi ba pare di leeral xaalu ñu gëm ni dëgg-dëgg innamal mu'minuuna allaziina izaa zukirallaahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat 'alayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa 'alaa rabbihim yatawakkaluun et cetera ci foofu nga gisee beneen secret bi nekk sur le fait que basmala bi nekk ci taw ba nekk basmala boo xamante ne dañ koo dañ ko dañ koo nëbb maanaam mu ngi fa mais dafa làqatu bas basmala yeneen yëpp zahir lañ dañoo feeñ bi nekk taw Tawba rek moom moo nëbbutu maanaam mel ni dañ ko dindi hmm? ba pare sooratu ba li ci yéeme mooy dañu mel ni kuy xeex amul basmala mais sooratu tawba lépp yërmande la ba noppi mel ni aussi ba pare xoolal nombre aaya yi mu am xam nga mooy neuf neuvième sourate mais soo ko booleeg Anfal benn en fait moo tax ñuy wax sabotiwaal moo tax juróom-ñaar yu mag yi ñu tuddee leen ko maanaam mooy Anfal ak Tawba lañ boole ndax basmala biñ dindi. mais taw tawba rek boo ko jëlee moom cent vingt-neuf aaya la ci jeexital gi mu melal ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam presque nu ko beneen aaya melalul laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arshil presque nu ko leneen melal mais li ci yéeme mooy mooy latif maanaam muy melale aussi parce que woon alif ak laam yi nekk ci tur yàlla yépp alif boobu benn bi allah la laam bi di di di signifier latif maanaam parce que latif muy turu yàlla biy réglé lépp lenn lu nekk mu delloo ko ci anam bi mu gën a sewe mu delloo ko mu teg ko fa mu ko nga gis kon loolu ñëw ci la ci ci ci jeexitalu juróom-ñaar yooyu noonu après nga gis beneen cycle tàmbaliwaat surtout Yunus muy fukkil parce que tilka ashatun kaamila maam fukk moo tax te juróom-ñeent yi saar yi da ngay gis ne day delluwaat ci juróom-ñeent lan xarab yi ñu la doon wax sànq. ak voilà bi. jëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam après mu reprendre lan alif laam ra bi pa alif laam ra la tàmbalee tàmbalewul alif lam mim alif lam mim dina ñëwaat vingt après lay ñëwaat mais alif lam day indiquer tout le temps boo xoolee saar yi ba maanaam alif lam ra mooy deux cent trente et deux cent trente et deux cent trente et euh, moo tax nga tilka ayatul kitabil mubin ay yàlla bu leer baa ngi nii ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba bee rek tout le tout le temps la même chose loolu mooy mooy ci ngay gisee alif lam ni mu nekkee lu gën lu gën a yaatu parce que day melale jëmmi yeneen bi la alayhi wasallam mais ci anam gu yéeme. parce que cent miroiru 132 tamit lu fait mooy al aminu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekk al aminu mooy nga xam ne mooy ki yàlla wóolu ci existence bi yëpp te moom mooy tamit al mooy xalbu mooy xolu existence bi sallallahu alayhi wasallam 132 miroir mooy 231 du dëgg mooy alif lam ra 231 la du dëgg voilà te foofu ngay gisee benn ci maqaama yi Seydina Aboubacar yi radiyallahu anhu parce que Aboubacar tam lool la. voilà radiyallahu anhu maanaam 321 c'est-à-dire que mu nekk beneen miroiru 231 ak 132 Abu Bakar Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ni mu mel ak Yonent bi sallallahu alayhi nekk jaamu yàlla bu mat sëkk euh, maanaam pour pour pour gaaw bu ñu demee ba xool 29 ay après dañuy xool sa saar yi ni ñuy tegaloo maanaam bi benn cycle la mais boo demee sourate saar vingt-neuvième saar bi mooy sourate Ankabut <laughs> Ankabut ci ngay fekkaat alif laam miim mu ñëw ñetti yoon sourate Ankabut maanaam mel comme ci benn cycle bu reprendre la parce que bu ñu fàtte ne cycle yi day reprendre day day day indiquer tamit weer fan weer wi maanaam ak weer wi. manazil yi muy wàcc te yenent bi sallallahu alayhi mooy weer wi wàccuwaay yi te waxoon nañ ne la saaru alxuraan yëpp jëmm yenent bi lañ sallallahu alayhi wasallam ay façon am yoo xam ne noonu la incarné noonu la feeñowee ci nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala moo tax saar bu nekk am nu mu mel nu bokkut ak neneen beneen bi nu mu mel mais comme cycle bi weer wi albadru weer wi vingt neuf wàccuwaay la am wala vingt huit plutôt vingt neuvième bi day day day day laaxu vingt neuf nga gis mu nekk cent mu nekk kon ci vingt bi mu jàllee vingt neuvième saar bi mu mel ni cycle bu reprendre ak te xoolal cycle bi ni mu mel dafa jël alif laam miim mu répété ko ñetti yoon mooy sooratul ankabut sooratul ruum ak sooratul sajda après beneen saar bi tàmbalee nan la tàmbalee yaa ayyuhal nabi waxoon nañ la sooratu xoolal xoolal sooratu Ali Imran Baqara Ali Imran saar bi ci tegu nu mu tàmbale yaa ayyuha euh, beneen saar parce que fee yaa ayyuhan naasu ak yaa ayyuhal lazina amanu mooy Nisaa ak Maa'ida mooy yaa ayyuha lañ tàmbale fii tàmbale waat yaa ayyuha beneen bi alhamdu comme an'am ni mu tàmbale waat sax alhamdu xurufu muqatta'a yi dooga ñëwaat maanaam fee mu tàmbale maanaam alhamdu ñaari yoon ba pare xurufu muqatta'a yi ñëwaat yaasiin mooy xolu alxuraan comme alif lam mim saat ni mu jëlee woon form bi yaasiin ñëw jël xol bi ndax fee la nettali maam Adama ak yent yàlla Muusa alayhi salaam ba pare melal ci tamit ba ci jeexital bi soo leen di fàttali foofu la aaya bi wax affaire misaaq bi am kóllëre gi yàlla jàpp ci ndiggal maam aadama kóllëre gi ñu amante woon ak mboolem mbindeef yi surtout Yaasin ñëw tamit jëmmal loolu et cetera maanaam loolu boo ko toppee après xaamim yi ci lay doog a ñëw ak yeneen te xaamim yi dafa jeex rek sóoratu Muhammad ñëw te xaamim yi bu ñu fàtte ni juróom-ñaar la muy répété waat juróom-ñaar yi ñuy baam et cetera loolu soo ko toppee ci alquran da ngay gis ne alquran dafa am nu mu tëggoo nu mu tegoo loo xam ne lii doomu aadama defaru ko te lii dafay feeñal màggaayu ki nga xamante ne moom mooy ki taxawee alquran te mooy jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mbir la moo xam ne dafa dépasser entendement maanaam du du dafa dépasser carrément entendement humain mais du daray entendement humain du daray lu nu mën a sos lu mais lool yii nii nag yii côté zahir bi kese la maanaam côté côté euh, maanaam réalité lañ réalité coranique lañ mais yoo xamante ne maanaam mooy réek boo boo boo taxawee seetlu rek ci côté feeñuwaay bi lan ngay xalaat nag ci ni mu gënee xuur waaw <laughs> <laughs> waaw xaw na waaw mais maanaam pour rek nga gis voilà mais alxuraan leneen la te loolu ci ngay gisee ne alxuraan amul dara lu ci te loo gis fii mi ngi répété wu feneen mi ngi koy leerale feneen et cetera amul lu ci contradictoire amul lu ci ba pare li ci gën a yéeme ba pare mu yor message bu juste ba pare di leeral ay mbir yoo xamante ne mais yu mais ci lépp alxuraan moo dajale existence bi univers bis bu ñu ko yëkkatee xamal ne àdduna ngi tukki yal nañu yàlla boole kon ci ñi nga xam ne nit yi alxuraan lañ di ko jàng euh, di ko jëfe euh, ba pare di taxawee njub gi mu indi ba pare ñu jikko woo jikko yi nga xam ne moom la alxuraan teg te ñoom ñooy jëmmi jikko yenente bi sallallahu alayhi yoon nañu ko yàlla defal ci zahir ak ci baatin ma euh, ñu amru ak nahyu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 Mmh. waaw. yëpp am na ci. non mais aaraaf am na ñu fay nekk ci ñu ñuy wax ne benn ci waxu ne rijaalu aaraaf li ñu tekki mooy ñi nga xam ne du ñu du ñu nekk àjjana te du ñu ne safara maanaam dañu nekk ci diggante bi. parce que euh, am na ay causes yu bari nag yu mën a tax nit ki dem aaraaf. maanaam nekk ci diggante àjjana ak safara mais loolu côté zahiru araf rek la mais côté baatinu araf moom lañ doon tuddu ñoom mooy le fekk mu nekk tund boobu nga xam ne ci la nit ki di di maanaam di jëlee maarifa bu mat bi maanaam di ci xàmmee boromam subhaanahu wa te muy feeñuwaay maanaam benn bërëb boo xamante ne maanaam ci feeñuwaayu montagne xaaf bi la nga xam ne nitu yàlla yu mag yi foofu la ñu taxaw ngir ne jàkkaarloog borom subhaanahu wa ta'aala te buñ ci ba ne jeex na moo tax moom moo symboliser aussi doju arafa bi moo tax juróom-ñeenteelu fan la te boobu la gis nga baatu juróom-ñeent bi day dellu si juróom-ñeenteelu fan la ci weeru Zulhijja voilà ñu taxaw foofu ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala comme ni ko al ki waxe ne day wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi wax ah ci jour arafa. maanaam nit ñi dem ba ci montagne bi ci kaw sommet bi pour di wax ak yàlla ak di toroxlu wàcce seen bopp maanaam mooy voilà mooy xam gi ngay xam yàlla à travers lu ne maanaam lépp loo gis lépp loo dégg lépp loo maanaam nga di ci tibbee lu lay gën a xamal sa borom subhaanahu wa ta'ala maanaam sa borom nga ko ci gis mu lay feeñu ci loola loolu moom mooy euh, maanaam loolu benn anam la ci ni ñuy nekkee ci aaraaf voilà ah kañ ah mais koo xamante ne yàlla daf lay daf lay fayee àjjana te yow àjjana nekk li nga xamante ne moom moo tax maanaam yow yaa tax ñu bind ko ngir terale la ak ki nga xamante ne yàlla boppam la leen terale et que bu du leen dugalee àjjana àjjanaay tedd parce que ñoom ñu ngi ci biir mais pas ñoom ñooy tedd parce que dugg nañ biir àjjana déedéet àjjana mooy tedd parce que ñoom ñi ngi ci biir biiram waaye ñoom yàlla lim leen di terale mooy boppam loolu gën a màgg di loolu kay xaajul ba yem moo tax ñooñu noonu dañuy gis nekk yàlla daa iman dañuy gis yàlla daa iman alors que waa àjjana ka ca gën a kawe moo tax yonent bi ne waa àjjana daañ gis borom bi ñaari yoon ñaari yoon lañ koy gis ci semaine bi wala boog ci bis bi astaghfirullah ci bis bi ñi gën a màgg maanaam ñeneen ñi nga xamante ne gënuñoo màgg ci àjjana ñoom benn rendez-vous la ñuy am mooy ajjuma moo tax ñu tudde ko yowmul masjid ajjuma ba ajjuma la ñuy dem ci ci tund woowu ci doj boobu nga xam ne ci ci ci ci ci jannaatu àddina la nekk tund la bu bu bu kii mooy benn dune boo xamante ne dafa weex te ay misk la foofu la ñuy dem taxaw ngir mën a gis yàlla ci ronu arasa juste arasa nekk ci kaw ñoom par ajjuma la ñuy dem di di gis yàlla moo tax ñu tuddee ajjuna ajjuma yawmul masjid ajjana ajjuma bisu ajjuma yawmul masjid la tudd yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne yahuud yi wër nañ ko lu mu rëcc leen bisu feet boobu nasaraan yi wër mu rëcc leen bisu feet boobu xam nga ñoom mooy seen samedi beeg dimanche ñun nag alhamdulilah yàlla def ñu tombe ci loolu xéewal gu rëy la mooy suñu bisu eet euh, mais ajjuma mais ñooñu ñooy waa am komo bi ci waa àjjana mais ñi gën a kawe waa àjjana yegg ci ñi gën a kawe ñoom dañuy gis yàlla deux fois par jour jeex na mais ñi nga xam ne ñoom laa wax léegi mais ñoom tout le temps lañ koy gis amul en permanence la yow ngay gaañu de waaw waaw waaw. léegi waaw. si si am na voile. looloo tax moom aadama euh, ñu tere woon ko garab gi. garab yi ñu ko tere woon biir àjjana loolu moom moo tax ñu tere ko ko parce que nit ñi tollu wuñ maqaama biir àjjana te dafa am ñu fa am ay voile yu metti comme ni ñu amee àdduna ay voile. ay ay kiiraay parce que dañuy nekk ci xéewal yi d'ailleurs loolu tamit bokk na ci li tax yéefir yi yàlla li mu leen di bëgg bëgg bëgg du leen dugal àjjana parce que da leen di yóbbu safara parce que su leen yóbbee àjjana dañuy gën a voilé wu su leen yóbbee àjjana mais kiiraay gi day gën a tar parce que ñoom même adduna gi rek mu mënuñoo muñ kiiraay gi fi ne ba jéggi ko ne serait-ce que ko pour mën a xam tuuti yàlla mënuñu ko. waaw maa tey bu ñu demoon ba àjjana ñu jox ak xéewal ya fa nekk yëpp. fi mu toll àdduna yi xéewal yi fi nekk yu ndaw ndawaan yii rek moo leen perturbé loolu boo leen yóbbee àjjana dañuy gën a <laughs> dañuy ne ñoom ñooy yàlla <laughs> moo tax da leen di yóbbu safara pour ñu xam yàlla foofu <laughs> mais alors que àjjana ña fa ne am nañ voile kay meluñu comme ñi nga xamante ne ñoom ay nitu yàlla dëgg lañ yàlla rek la gis parce que ñi nekk biir àjjana ñaari façon lañ dafa am ñi nga xamante ne mbir yi nekk àjjana te cosaanoo fa ñoom dañuy euh, ñoom loola da leen di doy ñu nekk àjjana di ci xéewloo am ñi nga xamante ne dañuy nekk biir àjjana mais tout le temps seen xel day nekkaat dañuy am benn xeetu nostalgie aussi ci àdduna maanaam dañuy bëgg tamit léeg-léeg de temps en temps ñu dund niñ niñ doon dundee àdduna maanaam ndax day bokk seen fantasme yi daal maanaam yi ñuy faral di bëgg looloo tax borom bi subhaanahu wa àjjana mu saxal fa ñaari xeeti am maanaam ñaari xeeti anam maanaam mu def fa ñaari xeeti dundin ba pare parce que àjjana boo fa nekkee lépp loo bëgg da koy am moo taxit ci biir ñaari xeeti dundin yooyu ci la fa saxale ñaari xeeti garab garab yoo xamante ne leer kese la ci àjjana la ak garab goo xamante ne naam leer la mais dafa doole gi tollul noonu comme ay garab yi àdduna lañ mel yooyu nag moo taxoon yooyu ci yooyu lañ tere woon moom aadama ne ko garab gii bu ko laal parce que su ko lekkee après day day tax ah maanaam day commencer di di di di di di xalaat affaire àdduna et que day diisal biir bi ba pare li li li muy waral ci moom mooy day xalaat ne ah ah ah lii de day commencer di xalaat ci yëfi boppam xam nga nit ki. fekk amul problème biir biir moom ku amul problème te xamul woon au début lu dul yàlla du xalaat leneen yàlla rek lay xalaat mais comme bi mu commencé am problème biir maanaam lekk ba suur existé na nangam yi am na day commencé nag di xalaat moom nu muy defaree ay mbiri boppam xalaat boobu muy xalaat nu muy defaree ay mbiri boppam nag moo maanaam loolu mooy sababu wàcc gi. loolu mooy sabab wàcc gi léegi nag wàccal ci suuf léegi nag moo tax fii fii moo tax fële dal inna laka fiha alla tajua fiha wala taara yooyu noonu am fi àjjana amul amul xiif amul mar amul rafle amul et cetera mais bu lekkee affaire bi léegi mu war a génn foofu nag coono la léegi nag looy dundet yaa koy régleel sa bopp et wàccal voilà hmm.